fi kitaabihi buluughil maraami min adillatil ahkaami fi baabil aaniya wa an abi Sa'labatal Xushaniyi radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qultu yaa rasuulallah innaa bi ardi qawmin ahli kitaabin afanaakulu fi aaniyatihim qaala laa ta'kuluu fiihaa illaa allaa tajiduu ghayrahaa faghsiluuhaa wa kuluu fiihaa muttafaqun alayhi wa an Imraan ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabahu tawadda'u min madaadati imra'atin mushrika fi hadiithin tawiil muttafaqun alayhi fi hadiithin tawiil wa an anas ibni malik radiyallahu ta'ala anhu anna qadaha an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam inkasara fattakhadha makaana ash-sha'bi silsilatan min fidda akhrajahu al-Bukhari kon ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jeexal dernière partie bi waroon a des ci résumé baabul aaniya muy buntu ndab yi ci téere Bulughul Maram bu al imaam Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala ah, ci weesu nag ñu ngi woon ci buntu ci dernière partie bi muy masaa'ilul usuliyya yi ak fiqhiyya yi xadiis ah, yi ñu jàng noonu ñett yooyu mooy ñi ñu defe woon groupe bu njëkk bi ñaari xadiis yu njëkk bi nag ñoo bokkoon groupe mooy xadiisu Abu Sa'labata al-Xushani radiyallahu taala anhu imaamul xaafiz mu ne wa an abi Sa'labata mu ngi jële ci saxaabi bi tudd abu Sa'laba alxushani yi ci kojub xushan radiyallahu taala anhu mu ne yal na yàlla kontaan ci moom gërëm ko mu ne annahu qaala moom de nee qultu dama ne ya rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu inna ñun kat bi ardi qawmin dañoo nekk ci suufu ay nit yoo xam ne ahli kitaabin la waa gens des livres lañu ñooñu mooy les chrétiens ak les juifs ñi nga xam ne dañ leen a joxoon livre avant l'islam di ñëw mu ne afanakulu sama question mooy afanakulu ndax dañuy lekk fii aniyatihim ci seen ndab yi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko fa qaala mu ne ko laa taqulu fiha bu leen ci lekk illaa ludul allah tajidu ngeen bañ a trouver xayraha yeneen ndab yu dul yi wala ndabu juif yi farsiluha bi boobaa nag na ngeen ko raxas ba pare summa ginnaaw gi kulu fiha ngeen door cee lekk mu ne muttafaqun alayhi hadis boobu imam al Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko solo hadis bi ci tegu muy wa an Imran ibn Husayn muy mu ne maa ngi jële ci Imran di doomi Husayn radiyallahu taala anhuma yal na yàlla kontaan ci ñoom ñaar Husayn euh, Imran ak baayam Husayn mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naka yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabahu ak ay àndandoowam muy ay saxaabaam tawabba'u dañoo jàpp min mazaadati ci ndabu ci baagu baag imraatin jigéen boo xam ne mushrika polythéiste la woon bokkaalekatu yàlla la woon mu ne muttafaqun alayhi hadis boobu imaamul Buxaari imaam Muslim rahmatullah alayhi maa ñoo ko solo mu ne fii hadisin tawil ci hadis bu gudd la nag euh, ñaari hadis yooyu noonu masala usuliye yi nga xam ne ñoo la concerné woon quatre masail usuliye la woon euh, bi ci njëkkoon mooy taarudul asli wa zahiri mooy euh, opposé bi nga xam ne moom lay opposé wu léeg-léeg entre le origine muy li nga xam ne mooy cosaan ak li nga xam ne moo feeñ jotoon nañ ci gis ay partie ci yi weesu euh, ci euh, jataay yi weesu mais insha allah dinañu ko gis après bi ci tegu mooy a charte mooy charte muy condition mm-hmm. moo concerne hadith bi charte bi mais dafa am yeneen yoo xam ne day ànd ak moom ci wàllu usul moo tax ñu indi woon ko nii ñu bokkoon ci mais ci ci hadith yi ñu concerne woon mooy achar moom nag day ànd ak lu ñu naan sabab ak sabab am na dañ koy wax cause après dinañ ñëw ci yooyu exact euh, insha allah ak illa moom tamit dañ koy woowee cause mais lan mooy seen différence insha allah nañ ko gis après ak li nga xamante ni moom lañ naan ruknu muy ponk muy pilier ak li nga xam ne moom lañu naan mania mooy li nga xam ne day dàq day tere day tax bu ñëwee moom day empêcher affaire bi am euh, kon troisième masala euh, kii troisième kii bi mooy al hukmu yaduru ma'a illatihi haythu daara wujuban wa adaman mooy àtte àtte sharia day ànd ak tax-tax bi li tax mu xew li tax àtte bi ñëw day ànd ak moom cause bi bu fi cause bi newee mu nekk fi bu fi cause bi newul du fi nekk bi ci mujj nag mooy alwalaa wal baraa loolu gisoon nañ ko ci masala partie hadith yi wees mooy lëkkaloo bi nga xam ne ak alliance bi war a dox entre jullit ñi albaraa nag mooy deñ deñ bi nga xam ne moom la jullit ñi war a deñ ci ñi nga xam ne du ñuy jullit loolu insha allah mooy masala yi nga war a gis bi ñu njëkk mooy taarudul asli wa zahir kon ah, lii gisoon nañ ci ay exemple bii weesu ba waxoon par exemple exemple yére yi ah, mooy jour bi fi sëñ bi ñëwee suñ tàmbilu moom gisoon nañ jour ah, masala bi mooy mooy ne sharia al aslu bu dee nañuy tàmbalee suñ xadiis yi mooy ne xadiis yi dañu gis ne euh, saxaaba yi radiyallahu taala anhum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da leen a tere lan mooy bi ñuy wax euh, xadiisu Abu Sa'laba bi radiyallahu taala anhu ndabu yéeféer yi ndabu yéeféer yi la yonent bi sallallahu alayhi wa ne leen ne ko bu ci lekke ne leen bu leen ci lekke ndax lan kon ñoom ñu xam ne euh, lan moo tax mu tere leen ko mooy dane ndax ñoom li ëpp ci yéeféer yi ñoom affaire ay set ak laab ak yooyu yi ñuy considérer ci lislaam ñoom lool du seen affaire léegi nag euh, yéeféer yi boo gisee yéeféer yi ñoom seen cosaan mooy sobewu mooy ak sobewu moo tax alxuraan ne innamal mushrikuuna najas dëgg-dëgg li am ba des mooy bokkaalekat yi yàlla yi muy yéeféer yi dañoo sobewu ku sobewu nag waxoon nañ ne du sobek yaram ne sobek aqida la ak ngëm ngëm ngëm la pas-pas ku sobewu nag en général doo doo du moom cosaanam kon cosaanu yéeféer mooy dafa sobewu léegi nag le fait que kon ñoom du ñu moytuñu ko sobe loolu mooy seen kon lépp loo xam ne dañ koo am comme matériel yoo xam ne jullit bi mën na koo utiliser wala matériel mu mën di doone cosaan bi dañuy jàpp ne cosaan bi mooy dafa sobewu ndax ki mu ci ki mu jóge moom affaire u sobe moom affaire u set ci wàllu charia yoonam newu ci léegi nag loolu benn la bi ci des mooy al-zahir mooy li feeñ li mooy da ngay gis da ngay mën nga nekk ñoo xam ne gëmuñ yàlla nga xool seen seen ndab yi nii wala nga dem seen kër gis seen ndab yi dara takku ci mooy li feeñ yow da naan ah wala mu jekki am lu la tibbal ci benn bool lekk gu dagan mooy li feeñ da naan ah li feeñ la mooy palaat bi moom dara newu ci dafa set léegi nag loolu mooy kii nga xam ne day jàngale wala ki nga xam ne dañ koy laaj ci diine mooy bu ñu ko laajee question yu mel noonu mooy ñaar yooyu ñu opposé wu est-ce moom day doxal day day ànd ak aslu bi muy cosaan bi ne comme ko daal ay yéeféer lañu kon seeni yéere sax dafa war a day sobewu loolu mooy bu ma génnoon ñu may ma ay ma dajeeg benn ku gëmul yàlla mu ne ma man de dama amoon yéere yu may maye est euh, dina la wa foog naa ne yow dina la mën a jot est-ce que soxla ko ma ne waaw ma dem mu jox ma yéere yi léegi man est-ce bu ma ñëwee dama koy fóot wala déet loolu mooy même question bi mooy ne képp koo xam ne da nga xo da nga ànd ak cosaan bi mooy da nga naan noonu ñoom seen cosaan mooy du ñun moyta nda ko sobe kon nag dama leen di fóot ñoom ñëpp door leen a sol képp nag koo xam ne da nga ànd ak li feeñ mooy da ngay xool yére yi doo ñëw rek ne man li feeñ daal mooy waa ji jàpp naa ne ku sérieux la war a doon loolu feeñul de loolu du lu feeñ mm. li feeñ mooy nga xool yére yi d'abord mm. bu dee gis nga ne amul dara luy wane ne dafa sobewu bu boobaa man nga leena sol ba mu des nag yére yi nga xam ne moom day taqaloog awra bi directement yooyu moom li nga xam ne moom moo gën a wóor te lool ngay def mooy da nga koy fóot door koo door koo utiliser loolu mooy opposition entre cosaan bi ak li feeñ bi ci tegu muy ak charte euh, charte nag mooy condition ci ci mooy mbir mi nga xam ne euh, li war a xew li war a xew nañ jël exemple loo xam ne daa war a xew mooy ñu ne lii de balaa am il faut lii am liñ naan il faut lii am loolu mooy charte mooy condition euh, sauf que charte xam nga charte bokkul ak kon boo déggee li war a xew ñu ne mais lii moom il faut lii am par exemple ñu ne julli julli pour julli bi euh, nit ki mën a julli il faut mu jàpp kon jàpp lan la condition la ngir julli nit ki mën koo def léegi da ngay gis ne kon mais mais nag sauf que condition loolu mooy première partie bi mooy ne il faut mbir mi moom mu nekk fi ba pare li nga mën a def comme julli ji mu mën a am sauf que nag moom mën na fee nekk moom rek charte te julli du am mooy li muy waral du am ndax nit mën naa toog bu ko neexee nit toog nii dem jàppi ñëw toog julli tàkkusaan ba pare ñëw jàppi jàpp ñëw toog kenn du ko ne ah yow jàpp nga def nga condition bi kon nag da ngay julliwaat déedéet loolu mooy charte charte mooy ne mooy li nga xamante ne nii mbir mi du am li tax tax bi li li muy waral du am fekk moom new fi ko moom nag man na fee nekk te mbir mi tamit du am loolu loolu bu leerul ñu jàll ci yeneen exemple foog naa ndax jàpput julli naa leer war na leer moo gën a yomb daa mel voilà <laughs> voilà kon loolu mooy mooy condition nga gis mais nag condition da ngay gis ne kon moom nekkul ci biir mbir mi contrairement ak bi ñuy gis léegi muy ar ruknu ar ruknu muy pilier mooy ne pilier moom ci affaire bi la bokk par exemple julli buñ jëlaatee julli ba léegi Euh, di ruku ak sujud yooyu ay piliers lañ ci julli mooy ne loolu li muy tekki mooy julli moom condition yëpp mat waxuma koo xam ne dafa nekk ci euh, koo xam ne dañ koo yeew ba mu kii ba pare yeew ko julli jot amul nu mu def foofu waxu ko mais ci ci condition yu normal yi mooy ne manuñu imaginer julli manu la baax lu dul ne piliers yooyu comme sujud il faut mu am ci loolu mooy pilier sauf que nag pilier moom rek tamit taxul mbir mi baax mooy ne manuma ñëw ne julli jot na ma ñëw rek suñu borom nee na yaa ayyuhal ladina amanu ruk'u mu ñëw rek rukon après man dem sama yoon julli nga waaw julli na déedéet julli woo c'est vrai que indi nga benn benn pilier rek nga indi ci julli ji après yow nga sëlmal foog pare na mooy ne moom manu lañ mooy ne il faut moom mu nekk ci ngir mbir mi baax mais nag moom rek moom doyul ngir mbir mi baax boo ci yenee mooy defagoo fi dara loolu mooy pilier nga gis ne moom kon moom ci ci biir affaire bi la bokk xam nga jàpp moom bokkul ci biir julli mooy ci biti la nekk mooy damay jàppe fële ñëw fekk kàbbaaraguma allahu akbar bu fekk defaguma ko mooy man julleeguma nga gis ne loolu dafa am différence da dafa am euh, dafa tàqale ko julli bi mooy jàpp bi fële julli ji fii alors que sujjóot moom manuma ne man damay julli ba pare te sujjóot du ci am loolu man da nekk mais nag sujootu kese tamit defarul julli loolu mooy ruknu na ñu dagg muy as sabab sabab mooy condi mooy cause mais mooy cause nag kon mooy loo xam day am cause nag kon balaa sabab bi li muy li muy li muy waral il faut bala moo am il faut cause bi nekk fi nag mooy ne li muy waral manu fay nekk sans cause bi des fois naan y de fumée sans feu ndax gaa yi ja <laughs> mooy ne fi wét moins xanaa benn euh, def xar baax wala benn jinne jommal gaa yi <laughs> mais mais daal mooy cause bi mais sauf que nag sabab sabab mooy ne dafay nekk en général loo xam ne du ñu xam exactement du ñu comp lien bi nga xam ne moo nekk entre moom ak affaire bi xew affaire bi li muy li muy waral comme buñ ne yow bu jant bi nekkee ci zawal ba ci ci ci au zénith ba ba ba jéng ba jéng tisbaar jot na yow buñ la naroon a ci wax la cim xel ana ban relation moo nekk entre heure julli heure bu jant bi jéngee noonu ak julli loolu en général ñu bari duñu duñu du ñu xam lii lana lan mooy la ban lien lañ am pourquoi pas ñu defoon ko beneen kii buñ ko defoon beneen heure lan mooy xel lépp luñ ci xam mooy daal yàlla yàllaa ñu ko digal ñu defe ko noonu lépp ci nit ñi loolu lañ ci xam léegi loolu mooy kon mooy sabab sabab ah, moom noonu lay demee mooy en général kenn du xam du ñu xam lan moo tax bana ban lien moo am entre moom ak li muy waral comme buñ la nee bu bu bu bu bu weer wi ramadan bu jotee weeru euh, ramadan bu jotee dañoo war a woor pourquoi pas pourquoi pas mooy ne yow boo bëggoon a toog di cogiter ci lool di ci xalaat ngir joxe lee li tax naan soo ko weer wi nag dafa demee nii mooy loolu day met day jafee wax presque kon mooy lool mooy sabab alors que añ nag mooy bi ci tegu añ la en général mooy dañuy xam moom lien bi am entre moom ak li ñuy waral euh, comme comme comme euh, buñ ne bu bu bu l'islam permettre ki nga xam ne day day day tukki mu wàññi julleem xam nga en général dinañu ne non ki ko ki nga xam ne day wàññi julli ndax madinatul mashaqqa da cay nekk xam nga mooy njortu njortu boo xam ne kii ki kii tukki benn tukki yooyu tukki bi tax ñuy wax euh, dafa coono da ciy nekk en général lépp mais loolu moo tax ñu ne madine na mooy lu ndax nit mën naa dem fii ba japon ta du sonn waa ji nekk fii nekk tëgg di di di di liggéey gin koo sonn fuuf ci atelier bi moo tax mbir mi kenn tegu ko rek ci coono ne coono gee tax mais dañuy comprendre ne kii li tax mooy njort ko nga xam ne moom lañu am ci coono gi gi ko mën a gi ko mën a dikkal ci voyage bi loolu moo war a tax ñu wàññil ko julli ne ko mën ngaa wàññi julli te koor gi mën nga ko aj ba beneen yoon euh, sauf que xam nga euh, ndax côté julli bi xam nga alxuraan dane sax walay walay falay walaysa alaykum junahun laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati min as-salati in xif wa no idha darabtum ila al-ard in ku euh, non si si voilà in in falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru ya ayyuha alladhina amanu idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati mooy ne dane yéen gëm yàlla bu ngeen voyager nekk ci voyage man ngeena mooy amu ngeen benn problème pour ngeen wàññi seen julli bu dee ne da ragal ne ñi nga xam ne ay yéefar lañu ñu daga ñu dogaale leen par exemple pour am occasion ci le fait que comme que gars yi fii mu ne ñu ngi julli xam nga ñoom jamono yooyu seeni julli da leen a jaraloon lu bari te tamit doon julli dañ ci doon concentré wu vraiment <laughs> moom bu doon man moom bu ñuy bu may dégg bal di di seulement ndax am naa ngànt la wax <laughs> mais ñoom man nañuy julli du ñu yëg li xew lool nag yéefe yi mën nañu koo jële occasion ne non xa nii dañ leen di bàyyi ba ñuy julli ndax ñoom am na heure yoo xam dañ ko war a julli te comme que seen julli ji day gudd ñeenti ràkk la dinañ am occasion massacrer leen ñoom ñëpp yàlla ne nag comme que bu demee noonu man ngeen a wàññi seen ngeen wàññi julli mooy ne kon lien bi nga xam ne dafa nekk ci ànd wàññi julli ak voyage mooy dañ koy gis noonu mooy day nekk lool mooy différence bi am ci illa ak ak ak sabab sauf que léeg-léeg nag léeg-léeg nga gis na dañ leen di dañuy bokk ñoom ñaar dañ leen di boole foo xam ne utiliser foo xam ne ñoom benn ñoom ñaar ñëpp teqala bi ñu wax nii ñoom buñ ko ci wut loolu euh, léegi nag mu des beneen affaire mooy kon gis nañ char sabab illa ak rukn mu des almaani almaani mooy li nga xam ne moom day tax acte bi bu am kenn bu ko kenn bu ko exécuter ndax lépp li war mooy ne ndax mbir man na benn àtte bu ñu war a exécuter man naa taxaw lépp conditions yi mat charte yi mat piliers yi mat nee nag sauf que daa am lu ñëw loo xam ne mooy empêcher àtte bi ngir ñu mën koo wóyal euh, mu ngi mel ni benn nit boo xam ne dafa gaañu gaa yi war koo menace xam nga miraas moom mooy bu ñu naan miraas mooy il faut nag mu am yoo xam ne day day réunir ndax bu ñu amul moom mooy mooy miraas mi manu la nekk il faut mu leer ne waa ji dee na moom voilà il faut dee leer ndax bu ba daa bari xaalis gën nañu ko gis rek ba mu tukkee ba léegi rek kon nañ seddoo kër yi déedéet il faut il faut mu leer ne waa ji tamit kii doon tamit il faut mu leer ne moom moo njëkk waa ji njëkk koo dee ki muy doon ndax loolu la tamit mooy ne waa ji mënu la ñëw naan dañuy doonal doomam ji génnoon àddina ba ba mu amee quarante ans te bi moom soixante ans la génn àddina non loolu tamit man da nekk mooy il faut ñu xool kan moo ci njëkk gaañu mais tamit bu loolu amee il faut tamit ñu xool est waa ji bàyyi na fi dara am di ne bu dee waa la yoo bàyyiwu fi dara miraas du am. Ah, <laughs> waaw euh, maa ngi point point bii mu souligné ci charte yi mm. maanaam mooy que il faut que kii ñuy donn mm. maanaam kii doon ne mujj njëkk mujjee dee kii ñuy doon loolu point la boo xamante ne bu mat a bàyyi xel la parce que bëri na ñoo xamante ne mm. euh, léeg-léeg c'est parce que ay maanaam dañ naan rek euh, kii sunu maam la ak yooyu sunu voilà donc ñun tamit dañuy doon alors que seen papa dafa dee avant avant seen maam di dee. donc seen seen papa bu dee avant seen maam di dee loolu du duñ mën doon c'est-à-dire que bokkutuñu ci course bi. donc ñoom booleetuñ leen ci affaire yi. léegi nag ñëw ñuy ñëw nag di xëccoo ci alal ji parce que tout simplement seen maam milliardaire la wala yooyu loolu xeetu tooñ la. bu bu nangu alalu jàmbur la ak euh, yooyu ma ci loo xam ne voilà euh, c'est parce que yeneen sët yi am nañu part que ni moom ñoom dañoo war a am part yooyu yëpp yu ma a bàyyi xel la wala wala wala wala wala suñu suñu jabaru suñu suñu euh, comme koo xamante ne par exemple yaayam moo jur ay doomu jiitle lañ ci yaayam mais yaay ji njëkk génn àdduna et cetera ñoom mënuñoo doon maanaam yaay ji bu ñu yéexee doon yaay ji. mënul tax ba kii takkoon seen jëkkëru yaay après ñu ne ko moom kon da moom génn àdduna ñu koy miraas ñu naa ah suñu yaay mu nekkoon na jabaram daa war a doon nangam nangam après ñu ñu doon ko dégg nga. et cetera maanaam yii yëpp ay ay mbir la yoo xam ne mat a bàyyi xel la. maa ngi déglu maa ngi ah, baax na ci leeral yi ndax li mu wax nii mooy par exemple ñu àndoon yor benn woto par exemple di daw mu am accident. waa ji mooy doom ji doom ji bu dee moo njëkk a dee paa bi mooy li mu wax sànq kon moom dañ koy éliminer mm-hmm. bu dee paa bi doom ji dafa dee sur le coup bàyyi ji moom biñ ñëwee jël ko yóbbu ko ba hôpital mu door a dee. kon éliminer nañ doom ji doom ji njëkk gaañ c'est la même chose. Mm-hmm. amul ne nekkul ne dañu naan durée gu la ñuy xool bu dee yàgg na baax na bu bu bu dañ koy déedéet mm-hmm. loolu la loolu moo tax léegi kon mooy. yooyu yëpp réunir mooy ne kon bi ci def mooy waa ji il faut kon mu am lu mu fi bàyyi bu fi bàyyee dara ba ñu génn ci yiñ ci war a génn tamit yi nga xam ne moom par force dañ ko cee war a génn comme ay det yooyu moom dañ ko ciy génne par force moom bu dee ne lim fi bàyyi yépp ci det yi la yem dañ koy def ci dëj yi yéen ngeen seet lu ngeen def ngeen ngeen ngeen ngeen continuer seen liggéey ku amul woon liggéey nga wuti liggéey mm-hmm. loolu la woon de bu dee baabee la yoroon noonu lay demee léegi léegi nag mooy ne bu dee yooyu yëpp réunir ma bal waaw foofu tamit am na beneen point boo xam ne moom moo tax bàyyi xel la boo xam ne faits euh, euh, divers yi dañ cee bëri léeg-léeg paa bi bàyyi fi benn kër kese dem ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko war a donn ñu gis ne bi ñu paree maanaam bu ñu euh, euh, kilifa bi daf fee bàyyi ay bor par exemple yoo xamante ne dañ ko war a fay mu doog a ñu ñu doog a ñu doog ko doon bor yi ñu gis ne ci kër gi la yem wala boog a peu près daf cee xaw a daf ko xaw a toll amul naan ñi amuñ fu njëkk dañ koy dañuy jaay kër gi ne neex ku mu neex ak ku mu naqari loolu la parce que mais loolu la parce que ay alalu jàmbur lañ à moins que mu am ko engagé wu ne man dinaa ko fay ba pare ñu juboo ak ki ñu yoreel créancier bi ki ñu yoreel bor bi maanaam mais su loolu amul amul amul comme li gars yi di wax na ah. beneen bi moom mooy beneen bi moom mooy ci même point bi moom mooy bu fekkente ne euh, kër gi dañ ko war a donn te moom mooy alal principal parce que souvent lool day faral di am maanaam bon loolu mooy la classe moyenne nga xamante ne ñoom bu ñu deewee duñ fi bàyyi dara kër rek lañ fi bàyyi euh, kër googu noonu bu fekkente ne am na kenn ci ñoom koo xamante ne d'accordul ñoom ñëpp ñu maanaam amuñu kuñ koy may parce que wala boog koo xamante ne ku d'accordul daal dañuy xool njëgu kër gi ñu jël alal ji ñu ñu xaaj ko kenn ku ci nekk sa cër bi nga war a am ku d'accordul ñu jox la sa partie ci njëg googu nga dem sa yoon mais ñi nga xam ne ñoo d'accord ñu bokk nanguwaat nekkaat fi mais de toute benn affaire am na mooy ne ñi nga xamante ne mooy génération yi di ñëw loolu tamit il faut que ñu xool parce que kër gi il faut mu am ci turu ku mu nekk parce que su ne parce que kër kenn mënul taxaw rek ne nekkul ci turu kenn il faut mu am ci turu ku mu nekk maanaam mu il faut ko moom donc ñooñu tamit après bu kooku deewee pour pour pour ñooñu bu bu fekkente ne ñoom kenn parce que kenn ci ñoom bu génnee na loolu mooy beneen problème mu musiba bu mag bu dal suñu réew yi moom mooy yéex a miraas yi ñuy def mhm. parce que loolu day indi bu amee ku deewaat ci biir mbooloo mi mhm. maanaam ñooñu ñi ko waroon doon ñoom itam à leur tour affaire bi ñoom it dañuy daal di am cër ci li ñu waroon a doon fële bu ko defee affaire bi jaxasoo ñu indi problème bu rëy ay dog mbokk ak ay xeetu mbokk gu tasaaroo ay euh, euh, xeetu maanaam noonoo gu tar yëpp daf kiy nekkaale ci biir te yëpp yi ko indi moom mooy ñàkk a xam maanaam li muy wax nii règle yi ñu mën a bàyyi xel léegi mooy bu dee yooyu yëpp réunir na waa ji dee na dee bu leer ci koy doon dund na après waa ji mu ngi doon dund après ci muy doon bàyyi na fi alal du ñu ko mën a doon ne alal nag waxuma euro ki CFA ki dalasi rek voilà mooy ndax léeg-léeg bu ñu nee alal rek gaa yi fu ñu ne xaalis yi ne ci compte la tool yi sax ci lañ bu dee daa am tool léegi euh, ñu ne léegi dañu koy miraas sauf que nag ñetti nit a ko war a ñoo ko war a doon mais am na ci joo xam ne moom moo liquidé paa bi mooy moo ko rey moo ko assassiné kooku moom dañ naan ko yow le fait que nga assassiné paa bi mooy li tax yow da la waroon a doon de mais nag loolu moo lay xañ. loolu maaneex la tudd loolu mooy maaneex loolu leer par exemple exemple ci julli euh, jigéen boo xam ne dafa gis ay règle xam nga bu julli heure julli bu jotee dafa war a julli mais nag bu dee dafa gis ay règle bu boobaa règle yi ñooy tax ñoom ñooy maaneex ñooy li tax du julli képp tamit koo xamante ni dafa war a joxe azaka ba affaire yi mat te mu mat un ci moom ak réunir conditions yëpp mais mu am ay dettes yoo xamante ne ni bu leen fayee affaire bi dootul kii dañ naan ko yow it loolu moo tax doo génne azaka loolu mooy maaneex daal ci gàttal mooy liy empêcher acte bi mën a exécuter ah ngir nag jëf wér kon jëf jëf jëf lu mu man di nekk ci charia pour mu wér kon il faut kon condition yi man waaye sabab yi ak yi naan ay la yooyu il faut tamit mu xew mooy ne man par exemple buñ jëlee exemple julli manoo ne man condition bi def naa ko mooy jàpp naa ñu ne waaw ñu xool mais liy waral julli est-ce que jot naa mooy heure bi dugg jot naa jotul ñu ne déedéet dañ naan la kon yow julli waragu la mooy manoo anticiper heure bi timis bu jotagul manoo ñëw di julli naan damay anticiper mooy ne il faut condition yi mat sabab yi mooy cause yi cause yi kii mat ponk yi tamit nga bañ cee dindi benn looloo tax booy julli booy julli nga fàtte benn nga nga fàtte rukon wala nga fàtte sujjóot kenn du la ne bàyyi ba seulement rek nga sujjóot ñaari yoon mu jeex bi ah déedéet da koy defaat ndax lan pilier la lool pilier moom noonu lay demee ku aji màkk ba ñëw aji màkk ba ñëw ñu ne la mais yow dem nga Arafat ñoon luy Arafat ñu ne mais xamoo Arafat nga ne non ah Arafat non dégg naa ni ñu doon ko wax ñu ne la dem nga nga ne non c'était quand sax ñu ne la mooy neuvième jour bi avant jour li ngeen naan tabaski yéen wolof yi nga ne noonu ak jour boobu si ñu ma ko doon wax sax mais dama sonnoon moo taxoon ma toog sama hôtel ba ñibbisi nga nii ñu lay ganale yow moom de toute façon da ngay ajaat yow par force da ngay dellu loolu la mooy ne ndax lan yow pilier nga bàyyi mooy pilier kon noonu la mooy boo bàyyee pilier tamit du baax léegi nag mooy cause yi mën naa réunir conditions yi réunir piliers yi réunir mais am luy tere bu amee luy tere nag loolu day yàq jëf ci kon nag pour jëf baax kon mooy kon il faut conditions yi ne fi causes yi nekk fi fii yi mat li nga xam ne mooy empêcher affaire bi mën a mën a nekk loolu jóge fi newu fi bu boobaa boo jëfee lool lañ naan wér na wér na nag saxiix lañ wax waxuñu nangu nangu moom de toute façon fiq moom kenn du fi wax ay nangu nañ ko moom loolu du suñu affaire <laughs> waaw moom daal wér na lañ mën a wax la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ku julli defal nii def na ko non ñun nag mënuñ ci dara lu dul dañ naan julleen wér na kantaan ak yàlla nangu na ko loolu laaj leen ko keneen <laughs> voilà loolu kon mooy waral jëf baax léegi nag troisième bi troisième masala bi moo doon alxukmu yaduuru ma illatihi haythu daara mooy ne kii nu mu tudd euh, àtte day ànd ak li ko waral mooy cause bi tax àtte bi di am bu dee cause baa ngi fi àtte bi mooy ne ndax cause loolu la cause mooy il faut moom bu fi newul affaire bi darul mën a nekk moom. la boo gisee hadiisu Abu Salaba euh, Abu Salaba al-Xushani radiyallahu anhu yeneen ci saa salaam lan moo taxoon mu tere leen ko. mooy da tere ñu utiliser ndabu yéeféer yi ndax lan ragal sobe nekk ci mais bi nga xam xamante ne nee na leen na ngeen kon bu ngeen amul leneen da ngeen raxas ko ngeen doo ko utiliser kon mooy àtte bi newoon ci ndab yi ndabu yéeféer yi ñu leen koy tere day deñ bu dee set nañu te amuñu beneen yeneen ndab yu dul yooyu te raxas leen loolu mooy cause bi taxoon ba mu deñee àtte bi day day dem ànd ak moom kon nag xaraam googu nga xam ne ndax bu yemoon foofu rek da leen koo tere te amul yeneen texte yuy wane ne tere bi sib la ak yooyu mooy day nekk day nekk lu ñu xaraamal mais comme que dangay teg ay conditions yoo xam ne il faut ngeen bañ a trouver leneen te mu set te ngeen raxas ko kon nag mooy bu dee loolu noonu réunir na bële day dàq euh, bu bi ci mujj nag mooy alwalaa wal baraaw mooy euh, alwala mooy alliance bi war a am ci diggante jullit ñi loolu moom jaar na euh, moom lañ gisoon bii wees mooy ne jullit ñi dañoo war a nekk nekk benn ba nekk benn rek ci ci nekk le mot muslim déedéet mais nekk benn ci seeni doxalin ak seeni euh, seeni projet yi yëpp ndax projet yi moom yàlla définir leen ba pare wax na lii la léegi nag ni ngeen koy defee tamit wax na leen nii la gis nga bàyyeewuñu dara naan leen débrouiller leen l'islam moom du bàyyi ku ci nekk naan ko débrouiller ñun kay ñoo koy réere duñu ko xam jàpp ne dana ñu débrouiller leen après nag buñ ci neeyee ba ci biir benn waay bu xam mbir yi ne yow li ngay def li ngay def baaxu na ah sa liggéey bii ngay liggéey est xam nga ne dafa xaram léegi yow nga am problème ça fait maa ngi ci fi ma ji que dafa xaraam mooy ne ndax la ndax ndax mooy ne li sax ndeke yow pourtant loolu bu ko bu ko xamoon bu yàgg loolu lépp du ko ci fekk mooy ne jullit ñi dañoo war a nekk benn yëg ne benn lañu mooy ne ñu bañ a yem ci ay couleur ak tamit dëkk yi ñu yi ñu délimité ay frontières déedéet mooy ne innamal mu'minuna ikhwa la alquran waxoon dëgg-dëgg jullit ñi ñoom donc ñoom kese ñooy ay mbokk ak nu mu mën a tudd nu mu fu mu mën a dëkk nationalité bu mu mën a am albaraa nag euh, mooy mooy deñ ci ñu war a deñ ci ñu gëmul yàlla sympathisant sympathisant euh, sympa sympathie yu bari yooyu ay di wan ne maag ñoom ñoo kii day tax yow léeg-léeg ñoom yi ñuy def da nga koy commencer def te doo ko tey wala sax nga tey ko mais dangay ngay def ndax boo yàggee di nekk nit kuy def lu noonu bu yàggee li muy def day day miin gi miin day tax mbir mi mel ni lu dagat léegi mooy gra miin day dindi gravi gravité lu nekk ci benn mbir fii nii xam nga am na yenn yoo xam ne yenn yenn image yoo xam ne ba nga nee man boo boo nee biir biir biir biir Sénégal wala yenn kii ah yenn gox yee tax may wax bien sûr mooy ne yooyu yow doo leen xam te affaire bi même boo déggee bu ko wax affaire bi dalay jaaxal est-ce que loolu nit dina ko def mais boo boo yàggee nekk ñoo xam ne dañu koy def ñëw ndakaaru jóge euh, Kajoor ñëw ndakaaru wala Bawol ñëw ndakaaru te tamit Kajoor nga bañ a nekk Kajoor capitale de <laughs> bu dee yenn yi moom de toute façon boo nee ay biir Saalum Kaolack région boobu département kii chef de kii bi moom presque moom ndakaaroo yéen mais bu dee ci àll bi nga jóge ñëw am na yoo xam ne yow boo gisee jigéen bu sol lu seere da da lay jaaxal mais bu yàggee ngay ngay ngay ngay dem di liggéeyee ka ñëw marché bi ngay dem presque lépp lool rek a fa am bu yàggee yow affaire bi da koy miin mel ni garaawatul hmm. day mel ni sax day mujj mel ni lu rafet ba boo ko gisatul sax yow lay jaaxal mais ñoom anañu ndax lan da nga koo ndax da nga koo miin pourtant lam nam gravé woon noonu la gravé ba léegi mais yow ci yow da affaire bi dafa wàññeeku loolu na moo tax l'islam di bëgg jullit nit ñuy ñoom ñuy ñuy ñuy ñuy moytandiku façon relation yu mel noonu ndax booy naan léeg-léeg même ñu dul woon naan léeg-léeg commencé naan lu bari ci àndandoo lañ ko jële léegi nag loolu nag tekkiwul tamit ne na àndandoo yéeféer rek lañ wax de mais jullit bi nga xamante ne nii sax moom presque moom moom moom moom yoonam newu ci kooku tamit bu dee yow amoo ay barrières yoo man a teg digganteem ak wala tere ko ko wala nga xam nit koo xamante ni boo nekkee moom da koy da nga koy gêner kooku moom fexeel lu tout di nekk ak moom waaye doo xam ne yow leer na ne moom seetaani feuilleton rek la man quoi balaa rek mais moom leer na ko ne boo ñëwee këram moom moom rus na nga toog muy taal yooyu yow bu dee lool nga xam mais comme que gars yi léegi dañuy enregistrer sax façon mais daal l'essentiel mooy bu dee yow xam nga ne yooyu boo kii du ko def mooy ne yow da ngaa war a baril tànk ci moom waxuñ la ne rek ànd ko kàccoor dafa euh, dañ koy tere rek nga ne wala kàccoor la nañ ko bàyyi wala yi muy def non mooy ne dañuy xool tamit est-ce que bi mooy sagesse bi mooy nga bàyyi ko mu continuer ci li mu nekk alors que yow bu dee gis na la du def yenn yi mooy ne del nekk ak moom ko te nekk moom koy nekk lu bari mën naa am mu changer wala mu commencé di wàññi tuuti tuuti ndax mbir mi tamit kazalika kuntum min qabl mooy li alxuraan waxoon euh, ne naka ñoom yéeféer yi mooy ñu waaj a tuuboon ñu rayoon ko après kii day nax na day day bëgg mucc moo tax euh, ci guerre bi waa ji dafa jàpp gaay di ray jullit ñi di ray di ray di ray ñu ñëw ba jekk ko rek mu ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah am ah, na kii day tay taylu ah, ray mais biñ ko waxee na sallam mais dafa mer ne ko est-ce que rey da rey koo xam ne dafa wax ashhadu an laa ilaaha illallaah wa anna muhammadan rasuulullaah nan ngay def ak kooku yawmal qiyaam nan ngay def ak baat yooyu yawmal qiyaam mooy ne mu ne leen mu ne alxuraan ne leen noon ni ñoom ngeen meloon avant kon mooy yow tamit ki ngay waaja di ngay dimbali wala ki nga gis ne moom li mu nekk du noonu bul ñëw rek alors man dama bëgg tey tey surtout yow li nga nekk nga génne ànd ak bokk ak man degré léegi loolu moom man da nekk yow tàmm ku loolu ku tàmm benn bàkkaar xam na boo ñëwee bëgg ko cee génne tey mu bàyyi ko complètement seet loolu moom ñi ko mën bariwul yow nag bu dee danga nga naan loolu la mbaama bàyyi kon dangay bàyyi saa su ne yow kay fexeel muy wàññi tuuti tuuti boo mënee nag mu bàyyi sur ci ci ci sur le coup moom loolu moo gën mais nag daa bariwul ñu ko man kon nag mooy da ngay def màng te tamit di nekk ak moom lu bari di ko waar di ko gii tamit ndax tamit boo ko teree il faut tamit nga teg fa yu ko remplacer xam nga mënoo ñëw bàyyi leen bàyyi leen liggéey des champions waaye yéen na ñàkk fayda quoi <laughs> ba pare yow ba pare waa ji yow tegoo fa dara lu muy def après mais da bu toogee këram noonu mooy il faut nga def fa loo xam ne moom dina ci dina ko occuper lu lu koy jariñ mais bu ma toogee noonu tey le mercredi final bi. demul fenn amul benn soxla mais dañ koo koo buy yàgg waaye saa yi taalal télé bi waaye lii lu ci nekk <laughs> mooy noonu lay tamit nit boo ko teree dara wala nga koy ci dara il faut am loo fa teg. Mm-hmm. bu dee nag ne ko sa àndandoo yi changé leen utal ko àndandoo yoo xam ne ñu baax lañu voilà ndax loolu tamit mooy loolu ci njàngalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy ne bu la teree dara day fexe indil la loo xamante ni mooy remplacer loolu mm-hmm. mais tere rek bàyyi la. dem sa yoon mais waa ji bu yàggee bakkanam waxuma la ay iblis sax bakkanamam ci boppam moo koy poussé waat mu defaat affaire kon tamit loolu la mooy la bañ a nekk tamit kàccoor yi mooy il faut ñu xool ban yan façon kàccoor bu dee kàccoor la boo xam ne yow yow li ëpp sa njort mooy booy dem di mel ni moom wala mu lay convaincre kooku moom doo dem ci moom tamit loolu la tamit mais bu dee yow xam nga ne kii moom am nga inflation ruus na la ak yu mel noonu mooy fexeel di nekk ak moom loolu mooy alwala wal bara tamit du côté yéefér ak jullit jullit rek mais tamit loolu tamit yu jar a bàyyi xel la kon loolu moo doon masala yi nga xam ne ñoo concerné woon xadiis boobu dernier xadiis bi muy xadiisu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu kon alxaafis mu ne wa Anas mu ngi jële ci Anas ibn di doomu Malik fu ñu naan Malik radiyallahu taala anhu yal yàlla gërëm ko mu ne anna qadahan nabi te ne ndabu yonent bi sallallahu alayhi benn këllam in kasara dafa xar dafa toj fan ka fa fa taxada mu jàppe makaana champ bi bërëbu fissure bi fi bi am silsilatan ab buum ab fiil min fiddatin fiil d'argent la ko daaxe la ko ñawe akhrajahu mu ne soloona xadiis boobu al Bukhari imaamul Bukhari rahimahullah loolu ñetti masala usuliya lañ ci amoon bi ci njëkk mooy al aamu al aamu yutlaqu ala umumihi hatta yarida dalilu waaw seen Muhammadu bi mokkal na mooy mooy ne le général atte bu ñëwee benn texte bu général dañ koy bàyyi ci généralité bu alxuraan mooy dañ koy bàyyi ci généralité ba am tegtal wala dalil buy ñëw ne kat la généraloon lii moo ko tënk mooy ne la généraloon am na cas yoo xam ne bu xewee dañ koy wala boog lii nii day wane ne possible après nañ ñëw ci ay exemple insha allah bi ci tegu mooy xujjiyatu qawlu saxaabi mooy est-ce que waxu ab saxaaba radiyallahu anhu bu waxee waxam moom waxam mën na nekk dalil mën nañ ci sukkandiku mën na nekk preuve wala di xujjiyam mooy bi mooy ab saxaaba bu waxee benn wax est loolu mën nañ ci sukkandikoo ne lii kat may jëf benn jëf ñu ne la yow tax ngay def lii nga ne ndax saxaaba sàngam radiyallahu anhu moo wax loolu loolu dalil la wala déet ah tamit jëfam faa wax rek muy jëf comme nu mu def yow sa jëf ji foo ko jële man kat Abu Hurayra radiyallahu anhu laa jële ci sanad bu wóor mu ne moom mu jëf bopp moom moom mu doon ñu ne moom moo doon jëf lii est-ce que loolu yow lool dooy ngir dalil walla déet bi ci tegu te mooy bu mujj bi mooy almashaqqatu tajlubu at-taysir mooy ne euh, coono xat-xat coono bu kii day waral ak yombal ci sharia bi ci nekk kon mooy al-aam yutlaqu ala umumihi hatta yarida dalil at ah mooy nag lii boo gisee buntu biñ nekk baabul aaniya xam nga da doon wax ndabu xadiis yu njëkk yi da wax ndabu xaalis ak or dañ ko doon tere ndabu xaalis ak or ci xadiis yooyu yu njëkk yi dañu gis ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere ci kaw loolu loolu mooy tere yooyu loolu am na mooy ne am nañ ne lii moom lu général la mooy kon léegi ndab moom ak lu ndab ndaboo ak fuñ ci nar a def xaalis rek ci kaw xadiis yooyu même dañ koy tere mais hadis bu mujj bii nii mooy bu Anas euh, radiyallahu anhu Seydina Anas bi ñu leen fànn dañuy gis ne ren laa xam dafa utiliser lan fil d'argent ngir daaxe benn ndax te bu le fait daax na ko ci mooy mu ci hadis yële nag dañ doon tere ndab loo xam ne ndabu xaalis la léegi hadis bi ñëw wan ñu lan ne am na ci ay cas yoo xam ne dina possible mooy lu tol comme loo xam ne pour réparer rek la. wala lu tuuti la loo xamante ne presque c'est infime affaire bi presque du ci jël dara voilà nga gis ne loolu comme comme rek euh, kii euh, bi euh, bi mu teree kii nédd yi après ñu gis yeneen xadiis yi ko wax ak tamit alxuraan yi mu wax na yooyu day yoo xam ne bu teree nédd yi nédd yëpp façon nédd yëpp kon lool c'est général bu loon foofu la yem kon mooy lépp lu tudd médd day xaraam sauf que xam nañu ne après jën moom bokkul ak ban aljaraadu bokkul muy jaraadu mooy voilà ak ban waaw waaw waaw moom mooy waaw mooy waaw janiin waaw janiin mooy yi nga xam ne dañ ko xar mi nga xam ne dañoo rendi bi ñuy yaayam dafa newoon yaayam du ko ëmb ñu rendi ko bi ñu rendee yaay ji moom mu dee voilà loolu mooy moom man nañ ko voilà <laughs> ak ban waa am rëbb am rëbb mooy rëbb moom tekkiwul lom bu xarum jàmbur ngàddu ko mu daanu nga naan dama ko rëbb ci àll ba lay ne leer la tamit du xar mu ñu yoon ni muy kii voilà ndax am na ñoo xam ne seenu sàmm dañuy bàyyi xar yu wëri loolu manoo jël xaru jàmbur waa rëbb ak ban yi yi yi sobewu yi yi sobe yi yi dul sobe yi dul sobe la am na benn bu ci def des na te boobu moo gën a neex a xam en plus. voilà mooy nit mooy tamit. mais kon mooy ne kon ñu nga xam ne bu dee ci côté lekk bi mu tee média léegi jën xadiis yi ñëw ak tamit aay yenn aay yi nga xam dañuy dund ne jën jën ak lu jóge ci géej gi noonu loolu mooy ala am kon yëpp la ko ala amum yi dañ koy bàyyi dañ koy doyal noonu li ci tegu woon mooy kon waxu léegi est-ce que waxu saxaabu saxaabu radiyallahu anhu doy na preuve wala ji wala jëfam loolu nag dañ koy tënk ci e, ñetti ñetti wax ñetti wax bi di njëkk mooy e, li xanafiye yi malikiye yi li ëpp li nga xam ne moo gën a siiw ci ñoom wax rahmatullah alayhi ak tamit waxu imaamu Shafi'i yi bi nga xam ne euh, moom la waxoon bu njëkk ndax lii waxoon nañu mazhabu imaamu Shafi'i yi rahmatullah alayhi waxoon nañ bi mu nekkee Bagdad muy Irak Irak bi mu nee Irak dañ koy woowe mazhab bu yàgg bi bu mujj bi mooy bi mu nee Égypte nga xam ne fa la génne àddina rahmatullah foofu boobu mazhabam yi ñu yi ñu taataan foofu waaye wax ak ay yi mu bind ak yooyu yooyu lañuy ñuy mooy mazhab bu mujj bi bu njëkk wa nag da wax ne moom moom bokkoon na ci wax yi ñu bëgg a wax. mu soxla ah. euh, waaw. la mujjee. Oh, waaw mooy fa la nekk ñoom taalibeem ñoom xarma la. ñoom ñoo bind kii woon voilà. léegi euh, waaw tuji bi léegi mooy léegi moom bu njëkk ba da wax ne moo kon li ëpp li gën a siiw ci Maliki ak Hanafi rahmatullah alayhi mooy ne waxu saxaaba wala jëfam bu dee bu dee amuñu beneen bu ñu waxee nag wax fii mooy liñ ci jublu mooy loo xam ne texte ñëwul benn mooy du alxuraan du sunna buy wax ci wax ji lu leer ñëwul léegi ci loolu la ñuy wax fii ñoom dañu ne dina nekk preuve dina nekk dalil xujja bu dee ne condition bu njëkk bi amuñu beneen waxu beneen saxaaba wala yeneen saxaaba radiyallahu anhum yuy contredire wax jooju ndax bu dee dañoo ñe keneen dafa wax lu wuteek loolu manu la nekk argument ci kaw loolu kon ñu ne benn ngoo loolu bi ci tegu mooy lay naa leen ne il faut ñu xam ne affaire bi mooy texte bi ci am tamit mooy ne ñu ñëw ne ndax xam nga léeg-léeg saxaaba radiyallahu anhu mu wax benn wax boo xam ne mu solo sax benn xadiis mais ñu laaj ko mu tontu contraire loolu xam nga day am benn mën naa am da koo fàtte woon après moom gisoon na ci yorente sallallahu wala loo xam ne bokkul xadiis bi luy war ne mbir mi war bu nii du nii lañu dañ koo war a jëfee nii kon loolu loolu da ciy am léegi euh, loolu mooy ñaari conditions yi mooy kon du am te benn texte bu ciy wax bi ci tegu mooy mu bañ a lan mu bañ am keneen ku contredire bu dee texte bu ciy wax moom moom mu wax loolu wax ji euh, argument bi du waxam mm-hmm. ndax loolu tamit lu jara bàyyi xel xam nga léegi léeg nit ñi nga gis xam nga julli war na moom kenn mënoo cee taxaw naan sama sëriñ nee na julli war na loolu wax ji yàqul mooy ne bu dee yow da fekk mbir mi alxuraan wax ko wala wala yonent saa wax ci lu leer ki ko wax day jottali rek mënoo ne moom waxam la loolu moo tax bu dee nag wax bi wax bi saxaaba bi radiyallahu anhu wax même bu dee xamul woon ne texte ñëw na ci am beneen saxaaba radiyallahu bu ne bu ne yonent saa sal waxoon na lii argument bi du waxu. saxaaba bi mais waxu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu mooy ñaari conditions yi il faut mu bañ a am benn texte bañ ci ñëw mais tamit mu bañ a am deuxième bi mu bañ a am ku ko contredire kenn wala yeneen saxaaba moo lool amul noonu bu dee kenn rek loolu day suffire mu bañ a nekk argument kon loolu mooy waxu wax bu njëkk bi bi ci mooy wax bii nga imam Shafi'i rahmatullah alayhi wax bu mujj bi mooy mazhab bu mujj bi di ne mu ne affaire bi du nekk mooy waxu saxaaba wala jëfam du nekk argument lu dul dafa bu dee dafa dëkkook qiyaas qiyaas mooy raisonnement par analogie yooyu waxoon nañ ko pour ba ñu guddal luñ di ñëwaat mooy il faut bu dee dafa dëppook moom mooy wax ji dañoo xool bi mu ñu xool mu ànd ak rek qiyaas boobaa mu ne ci kaw loolu ci lay nekk argument kon loolu mooy bu dee dañoo xool ne àndul ak qiyaas àndul moom day du nangu mu nekk argument bi ci mujj nag mooy Hanbali yi rahmatullah alayhi wax ñoom ñu ne non saxaaba moom waxam moom du argument du moom ndax avis dina avis bu mu joxe la rek te loolu mënuñu cee sukkandikoo di ko def argument ci ci l'islam ci diine ji ci sharia léegi euh, waaw waaw. Hanbali ak Shafi'i wax ni non non uh-huh. waaw waaw demal ma non ñetti wax la ñetti wax la dama ne la Hanafi yi rahmatullah alayhi ak Maliki yi rahmatullah alayhi lépp ci li gën siiw ci ñoom ak waxu imam Shafi'i bu yàgg ba ñoom dañu ne dina nekk argument bu dee dafa remplir deux conditions benn bi mooy mu bañ a am benn texte muy alxuraan wala xadiis bu ñëw di ci wax wala amul benn saxaaba wala ay saxaaba yu contredire waxam wala jëfam loolu mooy bu njëkk bi bi ci tegu mooy waxu imaamu Shafi'i rahmatullah alayhi bu mujj bi moom mu ne du nekk argument lu dul day ànd bu dee dafa dëppoo ak qiyaas bi mujj nag moom la Hanbali yi rahmatullah alayhi mu wax ne ñoom du mën a nekk loolu manu la nekk lay du tout ndax mbir mi mën naa nekk rek avis bu mu joxe loolu mooy ñetti wax yi baax na léegi nag waxu ñu xam nga waa jumhuur ñoom ndax ñoom dañu naan li tax li tax affaire bi xam nga yii nii mënuñ ci ñëw naan diw mooy affaire lii ay usul lu ñuy teg yoo xam ne seen fondement wu mazhab la mënoo ci ñëw naan kii mazhabam nag waaye sànni fële waaye wax nii moom de mooy ne yow yow en man nga ne man kat wax jii moo ma doy mais lan moo tax ndax fii xam nga xam nga wax nañ bu doon texte bu leer daa ñëw wax. wax ji du àgg fii mais comme que du lool affaire bi léegi ku nekk li la sa ijtihaad may ngay waxe moo tax mënuñu ci ñëw te tamit bala nga nekk waa ji ijtihaadam da cee juum moo il faut ndax nga gis fi loo xam ne texte boo ko doon kii peut-être moom gisu ko woon bu boobaa nga ne moom dafa def ijtihaad en face de texte bi mais comme que texte amul bu boobaa nag loolu man daan moo tax waa jumhuur nag ñoom dañu ne mooy ñi ñu ñu la njëkk a wax abi bu njëkk bi ñoom dañ ne lii wane ne loolu ñoom seen wax day nekk argument mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko doon alxuraan dane antum kuntum xayra ummatin uxrijat yéen da ngeen a nekk xeet bi nga xam ne ñoo gën bu mas a génn bu mas a exister nit ñi fi romb yëpp xeet bi moo ci gën te ñooñu ñi ñi mu njëkk a mooy saxaaba yi radiyallahu ta'ala ba pare loolu am na yeneen pour bañ a guddal yonent bi sallallahu alayhi waxoon ne euh, kii leen mooy roy leen ci ñaar ñi nga xam ne ñooy ñëw sama ginnaaw muy Abu Bakar ak Omar radiyallahu ta'ala anhu bu waxee ñooñ nag tekkiwul na ñoom rek la ñu royloo mais ñu ne comme loolu comme que ñoom la wax te ñooñu kon mooy ñooñu te li ñu xam ci diine ji ñoo doon dund ñoo doon dund ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi aaya yi jamono yi alxuraan di wàcc ak yooyu yëpp ñoo doon ak lan moo tax mu wàcc ak lan yooyu yëpp ñoo ko xam bu ñëwee ba benn mbir ñu ko gisuñ ci benn texte di jëfe lii daa fekk ne dañ koy am lu dëgër moo tax loolu la jumhur di wax euh, léegi kon bi ci bi nga xam ne moo mujj muy li ciy wax mooy dernier kii bi bokk mu masala bi al mashaqqatu tajlibu taysir mooy euh, xat-xat bu mu amee rek mooy coot ba coono boo xam ne bu mu amee ya euh, l'islam day indi yomb yombal day yombal mbir yi ndax tamit wa ma ja'ala alaykum fi diini min xaraj xaraj yàlla nee na man defaluma ci ci diine ji loo xam diine ju nekkul li ko ñeen ñi te xam nga am yoo xam ne jàpp nañ ne buñ gisee kuy respecté yi di julli ci jàkkee li kii lañ naan non sa waay jir yi dëgg la nag ndax moom jàpp na affaire bi dafa war a metti metti goo xam ne li gars yi di jëriñ pour ñoom affaire dafa difficile alors que c'est vrai boo ci newul moom day noonu noonu nga ko mën a gisal bu yi quatre heures ngay julli trois heures et yàlla nee na man defaluma leen ci diine ji benn xat-xat amu ci hmm. ci rek bu ngeen ci duggee rek di ngeen gis na affaire bi yomb léegi euh, loolu nag mooy ci hadis bi bii nii ñu gis yeneen saa salaam dafa utiliser lan fil fil d'argent loolu xam nga waxoon nañ la loolu moom ci aajo rek la tegu ndax sincèrement moom fil d'argent fil fil de fer a ko gën yomb fil de fer moom presque pour am ko mën nga cee am tonne te doo am benn fil d'argent kon moo gën a yomb trouver te moo gën a yomb moo gën a moins tamit mais le fait aajo googu am ak tamit la fait que sa ndab xaj xar na mu permettre la nga kiiwe ko fil d'argent loolu nag xam nga moo tax àggul masaka àggul ci daru darura ndax darura mooy mooy nécessité nécessité moom mooy loo xam ne il faut nga def ko ngir sa dund moom mën a jàppandi alors que de toute façon sa sa ndab xar moom du nécessité boo xam ne moo la yóbbu ngir nga defar ko voilà léegi nag l'islam loolu bari na ci loo xam ne day yombalal xam nga sànq ñu naan côté ñu euh, mu tudd kii voyageur bi ñu wàññil ko julli yi loolu xam nga am na léeg-léeg nga voyage yi comme ni ma ko waxee sànq dina sax nekk en forme waa nga xam ne moom génnul dëkk bi pourtant malgré loolu yàlla indi yombal quand même ne ku mu ku ku ku man ngeen koo def mais am na ñoo xam ne nag seen problème dañ naan la non julli ñeen ñaari rakk moom c'est pas sûr quoi ku la ne c'est pas <laughs> mais ba léegi ñu seen dañ naan ñoom seen conscience mayu leen wala woor weeru koor ñu voyage yi nii bañ a woor mais dañ leen la boo ko bu dee koor gi boo ko manee nga def boo bëggee nga def mais yëgal ne tamit bu dee julli wàññi boo ko defee ak nga boo ko defee yàllaa la ko fii moo tax yonent bi sallam kii ba ba ko Seydina Omar laajee mu ne sadaqatul lii ab ab euh, le fait di wàññi julli nii dañ ne ko ndax euh, euh, yonent bi non Seydina Omar dañ koo laaj ne ko mais lan moo tax nit ñi di wàññi julli alors que aaya bi li mu wax mooy aaya bi moo xoon sànq dafa leer mooy bu ngeen ragalee période d'insécurité la woon moo taxoon ñu doon wàññi julli loolu la alxuraan wax non waaw loolu waaw loolu la wax de mu ngi nii moom leer mais pourquoi kon léegi ñu ñun ñu ngi nii am doole di ubbi dëkk yi fu nekk kenn nit ñi kay ñoo ñu ragal léegi mais ragalatuñu kenn pourquoi kon ñuy wàññi julli te aaya bi moom dafa tegoon jërëjëf dafa tegoon affaire bi ci ci période d'insécurité waaye Ya'la ibn Umayya moo juumul moo ko laajoon radiyallahu anhu mu ne ko mu ne ko man laaj naa ko lii nga ma laaj laaj naa ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ma lii de mu ne kado la bu leen yàlla sarax la kado bu leen yàlla jox la nangu leen saraxam kado kadoom loolu mooy wan amul ay sama conscience tranquille la tra- ne tranquille la ko kadoon kado kay man da mel ni buñ la joxul dara <laughs> voilà léegi kon nga gis ne dafa indi ak yombal ci boobu xam naa nag loolu nag mooy finalité masala yi insha allah euh, lenn rek a ci desoon xëy na julli dafa mel ni jot na de waaw léegi mu jege xam naa ñu def ko ci kanam ndax loolu bariwul mooy tarjama saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñu indil xadiis yi nii euh, ban heure lañu julli euh, à quarante wala wala wala def ko beneen yoon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 léegi euh, wax li mën a am ñaari ñaari argument bu njëkk bi mooy euh, waxu saxaada mën na nekk argument dalil euh, première condition bi su fekkee amul beneen saxaaba bu ci bu wax lu contraire argument contraire beneen bi ñu ne su am texte bu leer bu fi wax léegi sama question bi njëkk mooy bi suñu texte mooy texte euh, alquran la wala wala kii ko xadiis maanaam waxu yonent bi sallallahu alayhi léegi est-ce waxu saxaaba dina contraire ak waxu yonent bi wala ak ak ak alquran loolee sama première bi euh, mooy ci euh, ñetteelu argument bu Shafi'i yokku maam côté euh, wax ji dafa dëppoo ak xiyaas euh, léegi may laajte lan moo waral euh, Imam Shafi yokku ñetteelu ñetteelu ñetteelu condition bi quoi ñetteelu kii bi kii bi ko argument bi ko argument mooy xiyaas waaw xiyaas islam ak wér gu góor loolu ñaar question xaw ma ndax leer na. alhamdulilah wasalaatu wala laaj bu njëkk bi mooy est-ce waxu saxaaba kon radiyallahu anhu dina dina wuute lu alxuraan wala lu yonent bi sallallahu alayhi wax. Euh, dañu naan la loolu mën na nekk te dafa mbay la réalité da koo wane mais du ne du ne saxaaba bi radiyallahu ta'ala dafa fekkoon mu xam ne yonent bi sallallahu alayhi lii la waxoon mooy ñoom du ñu fekk ne yonent bi sallallahu alayhi lii la wax ba pare ñuy tay di wax lu contraire lu moo tax ñu ne la ci condition yi nga wax nii yi waa jumhur teg mooy bu njëkk bi mooy mu bañaa a am texte bu ciy wax texte bu ciy wax mooy alxuraan wala hadis hadis nag ak ak définition hadis yi li ñu xam nga xam ne loolu yi ñépp ko fi xamul mooy ne loolu mooy bu dee loolu amul ci cas yooyu lañ wax le fait que kon bu kon bu boobu bu benn saxaaba waxee dara mënuñ ne dafa contraire ak texte ndax texte amu fi. Euh, li ma la njëkk a wax sànq mooy ne léeg-léeg nag ñu gis ne benn saxaaba jëf na wala mu wax loo xam ne dafa am xadiis boo xam ne contraire bi la wax mais ci kaw loolu soit dafa am ay conditions daa am lu koy waral mooy bu njëkk bi bu njëkk bi boobu ñoom ñépp ñépp ñépp ko dàq moom mooy mu xam ne lii la alxuraan wax wala lii la euh, yonent bi sallallahu wax mu tay def lu contraire loolu moom. Euh, jullitu lamda yi sax xam nañ ne loolu warul même bu dee am na jullit ñu koy def ñoom dépassé nañ foofu loolu ñépp ko dàq léegi nag dinañ mën a def léeg-léeg ñu ñu ñu def benn mbir boo xam ne dafa contraire ak lu benn xadiis wax wala lu yeneen sallallahu alayhi wasallam defoon ndax gisuñu ko woon xamuñ ne woon ne mas na koo wax wala mas na koo jëf loolu benn la beneen mooy li ma la wax sànq mooy saxaaba radiyallahu anhu mën na indi benn xadiis ba pare soloo ko mais bi muy jëf mu jëf loo xam ne dafa contraire ak xadiis bi loolu laa la ne du ne da koy tay le fait que day day xam ne lii la mooy ne dafa am yeneen information yu mu am loolu moo tax ci kaw loolu la qaida bi naan al rawi adraa bi ma ki nga xam ne moo moo moo soloo xadiis moom bu dee surtout bu dee saxaaba boo xam ne dafa soloo benn xadiis yonent bi sallallahu dañuy xool bu dee da am lu mu wax lu mu wax lu mu tekkee xadiis bi te ñu gis ne hadith bi demul opposé ak fi wax ji jëm moom rek moom waxam la ñuy privilégié ndax moom ki nga xam ne moo soloo hadith wala ci soloo mbir mi moom moo gën a xam ndax moo fekke woon jamono jam amee ak conditions yi lépp moo ko xam bu nee lii dañ ci jublu woon boobu moom waxam la ñuy privilégié ci waxu keneen koo xam ne newu fa woon léegi euh, loolu mooy mooy deuxième bi mooy ne xoola euh, gisoon nañu ko ci xadiis euh, baabul miyaa xam nga xanafiya yi rahmatullah alayhim dañu ne ñoom raxas ndab raxas ndab xam nga ñoom waxoon nañ ne set yi ñu koy yi ñu wax ci xaj ñoom ñoom xam nga d'accorduñ ci woon ndax dañu ne Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mi nga xam ne moo solo xadiisu euh, raxas set bi sept fois moom da doon ubbee naan ñu rax ñetti yoon dina baax xam nga loolu danga naan boo xoolee ci biti nii man nga ne Abu Hurayra radiyallahu anhu li mu wax dafa contradictoire ak li hadis bi wax ndax hadis bi sept la wax moom mu ne trois bu boobaa dañ naan la mooy mooy li ma wax sànq mooy ne léeg-léeg ñoom dañ ci am information yoo xam ne day tax ñu ñu xam ne xëy na seet boobu nekkul woon loo xam ne farata la woon loolu mën na nekk wala moom moo indi xadis bi pare bi mu demee di ñu laaj ko muy wax mu fàtte mu fàtte xadis loolu day xew mooy ne mën nañ laaj question ngay tontu di tontu fàtte dalil bi nga xam ne boo ko waxoon mu doy mais nga fàtte ko wala nga fàtte nga fàtte ko du tout après nga nga nga nga waxe tam xel comme que alxuraan non charia lu ëpp li muy wax raxas surtout yooyu ñetti yoon lay doon moom mu ne kon ñetti yoon. léegi yow boo xoolee après dañ naan mais comment ça se moom moom mu solo xadiis ba pare def le contraire mooy ne mën na ko fàtte. man na gis loo xam ne mooy wane ne dafa comprendre wala compréhension yóbbu ko ci lool mooy lii nii waxu ko woon ni le fait nii la waroon a deme mais moo gën loolu man na am interprétation boobu mais ah ah nu mu tudd bu njëkk bi boobu moom moom amul mooy ne sab saxaaba gis ne yonent saa def na lii wala wax na lii mu tay ko def le contraire non non loolu moom mooy ne ci cas yu mel nii ci lay xewe soit du ko gis gisul texte bi wala xamu ko ndax tamit obligé wul ñoom ñu xam lépp ah. loolu da nga koy gis même même même da ngay gis léeg-léeg saxaaba yu mag yi euh, euh, comme voilà pour joxe exemple ci miraas bi ñu jóge woon euh, Seydina Abu Bakar bi biñ ko ñëwee na ko am na kat maam maam mu ngi laaj taaram ci miraas moom biñ ko biñ ko laajee bi ko biñ ko ko waxee dana ne waa ji eh, man gisalu ma la gisuma gisuma fuñ la séddee ji alxuraan gisuma ko ci sunna voilà mooy ne moom te pourtant moom li mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi li mu takkawoon ak moom moom moom amu ci benn information pour wan la ne tekkiwul ne léegi ba mu mujj gi euh, al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu moom moo ne man fekke naa yonent sallallahu alayhi wasallam àtte ci loolu ñu laaj ko kan moo la koy kan mooy appuyer li nga wax Muhammad ibn Maslama radiyallahu ta'ala anhu ñëw appuyer ne man fekke naa ko loolu mooy wan kon xoolal seen Abu Bakar radiyallahu anhu ni ni mu ni mu moo moo njëkk a tuub ci góor ñi ak yooyu yëpp mais ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam presque fu ne la ñoo doon ànd loolu rëccoon na ko xamu ko woon. pour wan léegi nag cas bu amee na imaginer bu doon loolu lépp amuloon mooy ne gisuñu woon kenn ku ñëw ne moom mas na fekk Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci dara. kon soit moom du ko def loolu possibilité la mu ne ko man aw ma àtte yow kon demal. wala mu def ijtihaad comme li euh, Abdullah ibn Mas'ud ak ñeneen defoon mi nga xam ne dañ koo laaj ku génn àddina lool yëpp tamit ci miraas la ku génn euh, ku génn koo xam ne ndaw soo xam ne dañ koo maye. waaleykum salaam dañ koo maye waa ji ko kiñ ko may mooy jëlagul soxnaam mais après ci la gaañu dafa gaañu avant muy jël soxnaam est-ce que waa ji day doon wala ak iddaam na lay demee moom dañ ko koo laaj. ci yenn riwaay yi un an bu ñu ko laajee pendant un mu ne leen dellu leen man lool xaw ma ci dara du ma ci wax ndax man dégguma ci dara dégguma lu ci yonent saa saa wax ba mujj gi gars yi insisté ne ko nag gis nga fii ñun gisuñu keneen yow mii saxaaba yow li nga ànd ak yonent saa sallam yépp wër nañu Euh, foofu foofu kuufa kuufa googu moom moom rek new fa amoon na ñeneen mais comme que dem nañ ci ñeneen ñi xëy na ñoom wër nañu gisuñu ñu ne ko ñun daal wër nañ ba sonn yow daal lañ xam ne daal léegi même boo ci amul dara àtteel mu ne léegi comme que noonu la demee damay àtte damay wax man daal damay wax léegi lu ci jub nag ci yàlla lu jógee yonente bi sallallahu lu ci dëng nag ci man mii di wax la mu mu mu àtte fekk fekk bi muy àtte am na ay délégation ñu ñëwoon doon ñu ñu fa ñëwoon jour boobu benn délégation yu jóge ci àll ci yenn dëkk yi ñu ñëw fekke mu àtte loolu ba pare am ci biir mbooloo mi bu ko ne wallahi dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam àtte àtte bii nga àtte ci benn jigéen bu bokkoon ci ñun mu kontaan kontaan boo xam ne sant yàlla bi mu dëppalee ab ittihaadam ak li yonent bi àtte mooy ne loolu imaginer manoon na am moom mu at bi mu àttee mu mu nekk lu contraire que li yoneen saa sama waxoon te bu boobaa kon mooy li taxoon kon mu def loolu mooy gisuloon texte bi noonu lay demee mais tekkiwul ne à chaque fois wala mooy li ma la wax soit mu moom mu gis xadiis bi sax wala sax mu soloo ko ba pare wax le contraire ndax bi biñ ko ko laajee da koo fàtte ça arrive maa ko solo mais biñ ma laajee xëy na am na lu mu préoccupé woon wala leen lu ko kii wala mu fàtte ko wax leneen loo xam ne dafa contraire ak li ci kaw loolu ci la règle boobu nag bu boobaa kenn du ko doxal loolu la jumhur waxoon xanafi yi rahmatullah alayhi ne leen yow li ngeen wax dëgg la mais boobu mooy bu dee contraire la texte bi mais bu dee texte bi yi wax mu leer moom set sept fois la wax kii ne trois même bu dee moo ko moo ko solo dëgg la xadiis bi kii règle bi ngeen wax ñun ñëpp a am loolu dëgg la mais nag sauf que hadith bi dafa leer moo tax bu doon lu lënt sax ñu mën cee ànd ak yéen mais ci cas yooyu daal wallahu taala alam ci la lool bi xewe bi ci tegu moo doon. noonu baax na baax na. ah qiyaas. moo tax imaam Shafi'i rahmatullah alayhi. yokku ci mooy ne. xam nga dafa am ci fondement kii nu mu tudd. charia euh, bi mooy usul usul. usul ci borom mazhab yi. kii boroom xam-xam yi mooy dafa dafa am yoo xam ne source de source de yi ñuy tiiree at waxoon nañ alxuraan mooy mooy bi nga xam ne dafa am yoo xam ne ñépp ci d'accord am yoo xam ne ñii dañ ciy d'accord am ñu ci d'accordul mais yi nga xam ne ñépp ci d'accord alxuraan moom mooy source principal bi ak hadith léegi nag mu am nag ci euh, kii yooyu euh, nu mu tudd ci source yooyu luñ naan qiyaas qiyaas nag euh, li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim d'accord nañ ci que ne moom bokk na ci source yi mais euh, day ñëw après ni ñu ni ñu tëjale ni ñu rangalee lool noonu lay demee mooy alxuraan moom bu dee am nañ ci lu leer ak sunna mooy kenn du seet feneen kenn du seet naan nañu wax diw mu mu mu mu ijtihaad déedéet boo gisee ittihaad bi am mooy ne ñoom peut-être sax texte bi wala boo mbir mi texte baa ngi fi mais leerul dafa am ay déggin yu bari yu ci mën a xew bu boobaa moo tax ngay gis tiine lii la kii ne leneen léegi nag euh, dafa bokk kon ci source yooyu lu ñu naan qiyaas qiyaas nag le fait que muy raisonnement par analogie bi ñu waxoon de toute façon moom loolu moom dañ ko daree wax moo tax jarul tamit di duggaat foog naa. sama njort gu rafet mooy ne ñépp ko xam laa yaakaar ndax wax nañ ko fi bii tamit cours yi tamit presque chaque fois léeg-léeg sax ay kunuus yi sax am luy yenn masala yoo xam ne ci fiq la ko ciy waxaale mais daal mooy ne loolu imam Shafi rahmatullah alayhi loolu mu ne daka il faut mu mooy day ndax dafa mbir yi comme que qiyaas mooy ne euh, joxoon nañu ci exemple yuy wane ne yu bari sax yoo xam ne non seulement alxuraan day wane ne mën naa nekk mais sunna tamit day wane ne loolu buntu la bu euh, sariya ubbi ngir ne mbir yi kenn ñu ne nit ñi lu xew rek ñu ne ñun xamuñu ko woon kon nañ bàyyi mu dem déedéet léegi nag la fait mu boole ci qiyaas waxu saxaaba radiyallahu ta'ala comme moom euh, bu ko waxee mooy ne le fait saxaaba moo ko wax gisuñu lu ko contredire gisuñu texte bu ko bu ko kii mooy ne <coughs> ñoom la fait mu boole ci qiyaas première euh, wax bi day niroog li xana bi xanbali yi wax. mooy ne loolu rek du doy xam nga hanbali yi ñoom dañ ne na rek loolu du doy argument yem amuñ beneen leneen imam Shafi rahmatullah da ko renforcer qiyaas ngir mbir mi dina wóor ndax mooy bu doyee qiyaas mooy ne de toute façon xam nga bu bu bu dëppoo qiyaas sax qiyaas rek doon na doy mais le le fait que nag mu ñëw ra dëppoo ak li saxaaba bi wax loolu moom day tax loolu moom argument la bu wóor. ba bu boobaa Hanbali bi rahmatullah alayhi mu ne Shafi'i bi yéen lan moo tax ngeen di def loolu mu ne la attention yow d'accord nga ci qiyaas d'accord naa ci ñu ne la waaw texte amul ci lii nii ñuy wax masala sàngam ñu ne waaw ñu ne la léegi yow boo doxaloon qiyaas rek yow Hanbali bi da ngay d'accord bu doon sa li la sa qiyaas jox da nga ciy d'accord mu ne waaw mu ne imaginer est nga yor benn kii benn qiyaas rek ak nga renforcer ko waxu saxaaba wala ay saxaaba loolu ban moo gën a dëgër mooy bi nga renforcer moom nga gis ne moom boo gisee lool ci baa euh, buntu euh, lu gën a wóor ci la ko gën a teg ndax tamit comme que charia dafa euh, le fait nga naan lii dafa dagan ak dafa xaraam dafa nekk lu metti mooy du lu woyof comme ni ñu ko fooge woote rek ndax lii dagan na ah non dagan na dara newu ci loolu ñu ko yombale mbir mu yombawul noonu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di ñoo doon leen laaj loo xam ne duñ ci gis texte bu ko xaraamal bu alxuraan du sunna ñu ne man ne dama koo sib alors que sama sib sib boobu boo seetee ba seet xaraam lañ ci jublu mais le fait que bokkuñu moo xaraam bi ñu koy wax yàlla yàlla ne surtout li alxuraan ne ñi nga xam ne kenn ginu la ëpp bàkkaar ñi nga xam ne ñu gën ginu la dàq duural yàlla di waxal yàlla lu mu waxul ñi nga xam ne dañuy jéema di wax ay miir di def dara ba pare naan yàllaa ko wax wala yoneen walla naan summa yaquluna hadha min indillah xaw ma lii ci yàlla la jóge mooy ñi am dañuy àtte ba pare naan ñoom nag le fait que loolu moo tax du ñu bëgg di utiliser moo xaraam xaraam moom dañ koy utiliser lu bari ci loo xam ne texte yi dafa leer mais bu kiiwul dañ naan dama koo sit moo tax moo tax itam salaf yi euh, seeni wax lu jara bàyyi xel la bul gis ñu ne fii dama koo sib rek nga ne ah non imam ahmad dana sib kon nga jàppe ko yow li nga dégg sit alors que moom jubluwu ci loolu xaraam la ci jublu mais sauf ak sàmm moom bañ di wax naan lii dafa xaraam ak dafa dagan te comme que moom ci ci xaram la ko teg mais même wow bu la leeree bul jàpp ne sib googu mooy sib bi ñu dégg loolu moo waral imam Shafi rahmatullah alayhi dafa def lool ngir mbir yi tamit mu gina nga xam ne dëgër gi muy dëgër euh, Hanbali bi rahmatullah alayhi par exemple moom moom dina ko mën a li mu koy expliquer noonu yow bu doon xiyaas rek dina doy imaginer banaa force ki ci euh, waxu benn saxaaba wala kii nga xam ne ñooñu dina xam ñun sharia bi ndax ci ñoom ñoo wàcc ñoo fekke bi mu doon wàcc ak li alxuraan wax ci seen àq ak li yonent bi sallallahu wax yëpp ak ci seen ragal yàlla tolloon nga xam ne du ñu toog rek di waxantu wala di di defantu kon kooku bu ma ko amee mu appuyer sama argument loolu day gina a dëgër wallahu ta'ala a'lam la woon baax na wala xam naa kon ñu yem noonu insha kon bii di ñëw partie bi ñu waxoon comme que kii nañu àggala ko muy tarjama saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum euh, mooy saxaaba yi ñu gis euh, Hudayfa ibn al ak Ummu Salama ak Abdullah ibn Abbas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 li nga xamante ne moom la gars yi def naan waaw lii moom la ñuy jox waa jàkka ji nangam nangam loolu existé wu loolu gars yi defar la di lekk alalu nit ñi ci maani for loolu ba ta bàyyi xel la léegi mu def euh, bi nga xamante ne moom mooy euh, euh, question bi maanaam wax ci boppam en question loolu alal effectivement xale bu dee jigéen la moom du doonu lépp parce que tout le temps maanaam moom du jël benn partie partie lépp alal ji loolu du nekk amul cas de figure boo xamante ne mën na présenter wu ba xale bu jigéen bi jël alal ji yëpp mais mais mais li des li des comme ni nga xam ne noonu la ko hadith bi waxe maanaam mooy euh, inna allaha ata kulli dhi haqqin haqqahu ah euh, euh, ah ah naka la wax sax li mu naan waaw euh, daal daal ci teg ne falaa wa fii ah déedéet déedéet dañu ne wa wa wa euh, ma baqiya fali awla rajulin zakat voilà loolu la wa ma baqiya fali awla rajulin zakat maanaam loolu la mooy lépp lu des ci miraas bi ci gën a góor gi nga xamante ne moom mooy ci gën a jege ci góor yi mooy mooy jël li ci des kooku lañ koy jox maanaam tey bu fekkente ne dañoo def benn miraas yëpp ñu ne ku am lii lii ku maanaam dañ naan par exemple lii la ñuy jox jabar yi lii la ñuy jox euh, xale yi lii la ñuy jox nangam li jox ba ñëpp jeex na alal ji des parce que ay parti la alal jooju def ci koy moom mooy ki gën a jege ci góor ko wax ci waat moo xam bokkoon na ci ndonole wala bokkul woon ci ndonole cest à que ko ci figure bii nii xale maanaam waa ji bu deewee Euh, bàyyi bi benn doom kese kese kese te bàyyi fi jabar maanaam masalan fekk moom moo jabar mu tàqali ko woon par exemple bu ñu jëlee partie bi nga xam te ne moom la doom ji di yor dañuy xool maanaam dañuy xool te faxam waajuram yi ñu bon bu dee waajuram yi nekkuñu fekk yooyu ki kii koy doon mooy ay ñoom frère am wala euh, bu frère yi nekku fi euh, ñoom ndijaay maanaam bàyyi taxam bàyyi taxam yi maanaam ñu bokk moom papa parce que loolu tamit beneen la mooy ci bokk sa côté papa ñooñu ñooy sa askan sa côté yaay duñ sa askana ah. comme ni nga xamante ne loolu la siiwee te bu kii ñëwee euh, comme buñ naan waaw bu fi baay bi nekkul na ko ndijaay ji maye déedéet bu fi baay bi nekkul ndijaay ji du ko maye ah loolu sariya de bu fi baay bi nekkul rakku baay bi moo koy maye wala boog doomu bu góor wala boog frère am moom ci boppam ñoom ñooy ay kilifaam mais pas ci côté yaayam côté yaayam du ay mbokkam maanaam loolu il faut mu leer non loolu loolu parce que lu yëpp ay affaire la yoo xam ne yu gars yi la yoo xam ne yow après ça danga doon xamante maanaam fan la fan ji jóge loolu xanaa cërale loolu xanaa cërale maanaam ce qui veut dire que voilà loolu loolu loolu loolu lu mat a bàyyi xel non cërale mooy mooy ma ni par exemple man maa am sama doom maa koy maye su ma neexee ma bañ ko ma jox maanaam cëru maye gi ma ni au lieu que ma maye ko léegi damay woo par exemple suñu fàllu ni ko yow nag sama doom bi dama bëgg nga mayel ma ko ah voilà maanaam waaw wala même bu dul bàyyi la sax maanaam comme ni événement bi mi ngi nii rek moom ma xool rek kenn ci biir mbooloo mi wala keneen ma ne ko jël ko nga maye ko xeetu teraanga boobu dong la mais du du cër naan ay bu bàyyi kii dañuy dem di jaay dee koy maye di jaay amul ci dara amul ci mais dara à moins que frère amul fii sa kii maanaam doom amul frère amul maam amul papa amul kenn amul di jaay am waaw xanaa loolu saa de figure yooyu ah. waaw maanaam mooy bu côté baay bi yëpp jeexee ci góor ci la côté voilà côté yaay bi dina ko ñëw te côté yaay bi ndax maam bi moom moo jiitu di jaay ji. maamu góor. ah waaw. donc góor mun na may yaayam. ah waaw. boo mooy doon kilifa. ànd ak ni moo waaw waaw ah waaw. am na fii ci xam nga dafa am waa xaaral euh, loolu moo tax bàyyi xel la dafa ne est-ce que bu fekkee ne waa ji dafa génn àdduna ba pare bàyyiwu fi euh, alal du tout mais mu bàyyi ay bor ndax euh, ñi ko war a doon ñoom ñooy fay bor selon comme ni nga xam ne bu fi bàyyi woon dara noonu lañ koy doonne noonu la ñuy doonne bor yi aussi selon xaaj boobu ba pare dafa am loo xamante ne loolu aari la la lu lu mën xel la parce que loolu noonu aari la mooy comme par exemple nit dafa am koo xamante xëy na dafa dafa dafa rey nit tey ko wala yooyu noonu wala ay eh, ay eh, wala dagg loxo nit wala yooyu tuur bëtam wala noonu nga xam ne indemnisation dafa cher bu boobaa dañuy da moom amu ko mais dañuy mobiliser dañuy dañuy euh, nan lañ ko tuddee am na ñu ko tuddee mooy ni eh, ni ni policier def bu ñu bëggee dem ci kër jàmbur. pour perquisitionner dañuy perquisitionner famille bi yëpp par force ñu ñu ñu dimbali waa aji pour mu bay affaire bi. déedéet déedéet amul naan non man moom c'est son affaire ça euh, le regarde c'est son problème moo doon ji moo accidenté na nga déedéet ah <laughs> voilà fii dañ leen di perquisitionné par force ñoom ñoom ñu ñu ñu ñu fay affaire waaw mais loolu mooy caaxaan loolu mooy caaxaan <laughs> ay turu famille la kenn du ko laal bu fekkente ne bu fekkente ne affaire bi amul leneen lu benn solution lu dul laal ko dañ koy laala non mais par exemple tey bu fekkente ne paa bi dafa génn àdduna bàyyi na ay jabar ak doom Euh, am na boobu tamit beneen affaire buy erreur buy faral di am ci miraas yi mbir yi du par exemple diwa ci doomam ñoom lii la ñuy doon diwa ci doomam loolu amul yi ñoo am cër doom yi am cër papa yi am cër am cër loolu moo am maanaam amul par exemple ne euh, waaw comme kër euh, comme moom ñaari jabar la amoon léegi diwa ci doomam ñooy doon na nangam diwa ci doomam doon na nangam loolu amu ci. gawut yooyu yëpp euh, euh, parce que xam nga maanaam sariya wutul benn discrimination bu am maanaam comme ñun niñ koy xalaate suñu bokk yi maanaam xeetu wujjee boobu nga xam ne ñii ak yi ci yëpp ñii ay demi frère lañ ñii ay non sariya li mu xam mooy doom waa ji la xamul xamul ay ay ay ñenn ñooy demi frère ak ñu dul demi frère moom doomu waa ji lay wax ak ay jabari waa ji yeex na jabari ñooy séddoo nangam comme dañoo am ay doom un huitième la ñu jëpp voilà maanaam mbir mi noonu lay dem donc euh, léegi euh, euh, këru bu fekkente ne pas de bu génn àdduna ñu war a def miraas ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci famille bi maanaam ñoom ñoo xool ñu ne par exemple ñun kat paa bi kat bàyyi na fi nangami bor te bor yooyu bu ñu ko dañuy jënd kër gi dañ koy dañ koy jaay obligé parce que kër gi ci la ñu war a fayee bor yu fan parce que loolu la fi bàyyi ci alal. mais léegi ñoom mën nañu solution ne lañ xool kër gi ñaata la nangam kenn ci seen biir daañu ne man dinaa fay nangam ci bor kii ne naa ci fay nangam kii ne naa fay nangam ñu seddoo affaire bi après buñ paree ñu xool kër gi parce que kër gi nag par contre duñ ko fi bàyyi duñ ko bàyyi noonu même bu dee ñëpp ci dëkk il mu am ci tur ku mu ne mënuñu ko bàyyi noonu rek ñëpp def ci kër paa la parce que il faut mu am ci tur ku mu ne mu am responsabilité maanaam ci dee amatul dara maanaam li ñu war a xam mooy ci dee moom moomatul dara dara dara. loolu waaw ñoom bu ñu d'accord léegi kenn ci ñoom def ci turam est-ce que ñoom ñëpp dañ def seen tur. déedéet dañ koy jaay. kenn d'accord ne ñoom ñu ma tur bi nekk sama sama rakku frère xam nga xam nga euh, obligé de toute façon benn affaire am na ku bëggul jënd ku ku bëggul bokk ci affaire xam nga am na ñoo xam ne ñoom dañ naan non non non non man nañ ma jox sama xaalis mais dañuy évaluer kër gi xool tey bu ñu miraasee affaire bi ñaata lay am ñu jël xaalis boobu jox ko mu dem yoonam loolu c'est simple. léeg-léeg tamit am na cas de figure yu mën présenté wu mooy ñu ne ñun kat gis nañ ni kër gi kat kii moo fi gën a tuuti ñun ñii ñëpp tabarkaale kenn ku nekk am nga su loo moomal sa bopp moom moo ko fi amul mais nañ ko ko may suñu wàll may nañ ko loolu mën na ne. ah waaw waaw waaw mais non mais ah, ah mais nag attention am nañu ko mën a. Ah. waaw voilà parfois tamit kii mag voilà amul tamit amul tamit comme ni Sénégalais yi di naan comme kii mag nga koy jël loolu amul ah ñoom ñëpp ci yam ñoo yam ay droit ci mag ñoom ñoom saan ba strictement rien dire ci ci ci ci ci ci ci ci droit. voilà non non non non euh, xam nga question question mira waaw mais loolu moom moom la affaire doomu baay ak teg yi problème bi mooy yéen yéen a koy xool mais l'islam moom moom moom nekk woon di lu occupé wu affaire doomu baay moom li mu occupé wu loolu laa lay wax sànq. leneen sariya bi amul ne ñii ñooy ay doomu baay lañ ñii duñ ay doomu baay loolu sariya amul sariya li mu am mooy ñii ay doomu waaje jeex na. ah waaw mais loolu nag léegi après xam nga loolu moom moo tax aussi xam nga beneen loolu tamit day soulever beneen question muy tout est lié tout est lié affaire tamit yar la parce que nit ki tamit attention ah bu fekkente ne yarul woon njabootam bi mu nekkee parce que ñu bëree bëri tamit dañuy def erreur boobu rawatina ci ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci affaire bi ñu ñooñu daf cee bare bare bare ba nga xam ne dafa yéeme. mooy da ngay gis ci koo xamante ne dafa war a euh, euh, euh, yar ay doomam ci diine mais mu di leen seetaan di leen seetaan di leen seetaan ba ñooñu yu pire sax ñi nga xam ne ñoom diine lu dul bokk ci ñoom jotaat mais loolu après mu mu ñu amee problème mais moom moo créé problème bi ah ay ay problème moo ko créé. ah moo ko créé keneen keneen wu ko. parce que bu fekkente ne euh, parce nit ku nekk tamit benn affaire tamit am na mooy nit ki bu takkee bu bu fekkee dafa jël responsabilité takk lu ëpp benn jabar moom moo war a am ay responsabilité aussi xam maanaam nit maanaam gérer leen ba pare yar leen kër gi rek rek nit nekk benn bañ nekk ay mais mais parce que xam nga affaire doomu baay non ba pare yooyu question la yoo xamante ne xam nga le fait que ñu dugal ci xelu jigéen ñi que ni non xam nga nag boo wujjee nangam boo demee kenn ku gi nekk di di di ñaax sa morom bu la la mënal dara. defante ko moom na wan ko ne ko yaa ko man karawaase ko bu baax na nga wala ñooyu loolu non wan ko ni nga mane nangam nangam maanaam yow dès le départ rek def nañ sa xel ne la yéen da ngeen war a nekk ay noonu après seen doom yi ngeen inculquer leen lool noonu loolu moom mooy problème loolu nag question yar la loolu moom du question juridique question éducation kese question éducation kese la. waaw famille yëpp mel ni noonu. mais mais mais mais mais kër sama kër ñoom kër ñoom yaay mais parfois boo ko duggee doo xam kan moo jur kan gaa yu bari ñu màgg nañ dem nañ ba màgg pour ñu xàmmee kan moo jur kan ci seen ci biir mairie mais xamuñu ko ñu bari ñu nekk ci koñ bi ñu nekk ci bi duñ xam kan moo jur kii amuñu ko ba pare amuñu problème lu ci lu ci nit di xewle mais ñëpp ci jàpp lu ci nit di def ñëpp ci jàpp kenn ku ci nekk mën na jël n'importe qui ci ñoom yónni ko doxloo ko benn soxla bu n'importe lequel même per nit ki moo ma ne même nit ki moo dem même nit ki dikk ah oui man xa xam naa kan moo jur kat parce kër ga kër ga laay laa laa laa non dama fa dem lu bari quoi maanaam mooy parce que et puis et puis comme ci kër gi laa bokk parce que dans quelque sorte en quelque sorte ci kër gi na bokk mais man gisuma fa benn différence même ci ci biir bu ñuy maanaam ci lépp daal ci rek ci lépp daal ci lépp. amul benn différence mooy tax boo tax bu gaa yi di wax affaire polygamie yi nii man bon man loolu gisuma ko man gisuma ko xaw ma ko. waaw. éducation. éducation la éducation la. mais question bi ñu ngi koy waxee. la waaw. léegi moom ku ku jigéen ku jigéen aajo. ñoo dañ koy doon. benn doom moom moom moo koy doon. waaw kan moo koy doon lan lañ koy doon. non xam nga des fois gis femme boo xam ne. Mhm. amatul borom kër fayam génn àdduna. waaw mais am na ay fayat. waaw am na ay fayat mais moom benn doom rek am te doomu jigéen. waaw te doomu boobu moom moo koy doon. mais du doon non non non mais xam nga xam nga du mën du doonu lépp. même bu nekkee mag la. dëgg la voilà même bu dee mag la du doon lépp. parce que bi muy doon na léegi tout le temps dina am lu def loolu di def. moom la ñuy jox ku góor ku ko gën a jege te ku góor ku ko gën a jege dina am ba pare bu amul sax loolu buñ ko xamul comme nit koo xam ne dafa nekk koo xamante ne ko benn mbokk nangam nangam mais dañ koy jox baytul maal baytul maal mooy trésor public. parce que léeg-léeg léeg-léeg trésor public <laughs> ah. mu bàyyi maanaam moom nekk ci diggante. Ah. waaw yooyu dañu war a bàyyi ba mu ubbi pour ñu mën a def ko loolu waaw dañu bàyyi ba mu am doom mais loolu moom mooy waaw loolu mooy la xew quoi loolu loolu loola. parce que su amul doom suñ ko bàyyiwul ba doom ji juddu duñu maanaam à ah, moins xanaa lool lu tudd écho waa échographie Seydina Abubakar radiyallahu anhu bi muy génn àdduna loolu la def dafa ñëw dafa dafa génn ak bi muy génn àdduna na ne voilà léegi kii lii la am kii lii la am kii lii la am kii lii la am sama alal jëpp ngeen ndoro gi nii lay dem daa di koy tëral parce que xam na ni comme ni ñu génn àdduna mbir la war a dem ñu ne ko mais benn partie bi lan moo tax ñi am lii ñu góor ñi am lii te am na benn partie mu ne ko parce que diw sàngam dafa góor la waaw waaw waaw euh, ku ñu miraasul doo tàlli loolu amaan na euh, mun mun na nekk ah, parce que parce que comme ni mu amee ci bor parce que xam nga miraas bi ñu koy def suñu Fallou wax na ko léegi cas de condition yi mooy déjà ñu fay bori loolu bokk na ci condition yi ak après tamit am na beneen beneen beneen ak beneen boo yeneen ñaar yu tudd benn bi moom mooy wasiyaat maanaam mooy yi nga xam ne moom mooy testament bi ñu wéeru ko bu fekkente ne yéegul maanaam ëppul un tiers wasiya maanaam ndonali maanaam testament bi waru ëpp un tiers alal bi mu ci bàyyi bu ko ëppee dañuy annuler testament bi non non non testament bi kuy doon du ci bokk beneen bi ci def moom mooy il faut pas que kii nekk yéefér maanaam kenn ci ñoom bañ a nekk yéefér parce que yéefér euh, bi du ko doon du doon jullit bi bis tey bu fekkee ne dafa tuub nekk jullit fekk ay waajuram mbokkam doomam ni ci ñëpp yéefér lañ bu dee rek kenn du ko di doon ñoom ñu noonu doon du doon kenn ci ñoom ñoom ñëpp ku ci dee du leen du leen doon bu ñu dee milliardaire moom nag alal jooju moom na ko di fi muy close wu ci xel mi euh, partie boobu na ko na ko dindi na ko sectionné parce que euh, alal jooju moom mu bokk ci hmm? voilà beneen bi mooy doomu njaaloo tamit voilà doomu njaaloo du doon baayam du doon baayam même bu fekkente ne bàyyam moo ko jël yor ko nag parce que père biologique bi nañ ko xam mais sauf que charia daf koy tere da charia du ko du ko du ko du ko prendre en compte maanaam euh, maanaam légalement duñ duñ ko prendre en compte même buñ xamee ni par exemple doomam kii doom moo ko jur nangam boobaa da koy téye yar ko kii ko et cetera toppatoo ko nangam c'est pas parce que doomu jàlloon la kër kër dañ koy sànni ci mbedd mi et cetera non mais mais da du doon ba pare du jël sant baayam tamit maanaam duñ ko ko askanale maanaam du jël sant baayam sant yaayam lay jël du ah, voilà exactement voilà moom mën na bokk ci testament bi cependant mën na bokk ci testament bi comme du doon parce que ki dul doon moo mën a bokk moo mën a mais nag mais tamit mënu cee bokk bokkinu comme fii tey dañ ko doon jox cër loolu tamit lu ma ta bàyyi xel maanaam tey mënuñu ne comme par exemple bu ñu séddale woon affaire bi xale bu nekk cent mille francs lay am ci góor yi jigéen ñu am cinquante mille francs léegi moom ñu ñu ñuy def testament jox ko cent mille francs parce que loolu xeetu kii la contourner loi loolu xeetu contourner loi bi la léegi euh, euh, euh, ci ah bu fekkente ne bor ah, bu fekkente ne nit ki par exemple dafa amee bor comme ni euh, hadith Abu Qatada bi wax radiyallahu anhu nee na dafa am kenn ci ansaar yi koo xamante ne dafa di ñu ñëw ne ah dafa am ay yéen ci sallallahu alayhi wasallam laaj ndax dafa am ay bor mu ne waaw mu ne ah kon nag julli leen seen néew Abu Qatada radiyallahu anhu ne man ma ne ko ah man yaru naa bor yaru naa mu ne ko baax na bu daal koy jullee bu ko jullee pare mu ne sax jour bu ma tasee yéen bi saa soxna ndax ma est-ce que fay nga bor tous les jours fu ñu mun dafe li muy njëkk laaj mooy ndax est-ce que fay ma ni ko déedéet ba benn moment ma ni ko waaw léegi fay naa ko mu ne ma al aana bari na jël dëkk léegi nag deram léegi nag yaramam sedd na maanaam mooy comme ni ko wolof di waxee yaramam tàlli na loolu la wolof di wax naan dee na tàlli na ak yooyu xeet yooyu la voilà kon euh, comme que mën na nekk ci côté na peut-être mën na nekk tamit ci <laughs> nit génn àdduna alal bi ñu jël ko rek teg ko pare jox ñu ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko moom parce que moom bi waa ji ba mu dee la ñàkk alal ji moom mu tijjee dara dara dara dara. wax ci benn parole maanaam. mais loolu du important wul parce xam nga pour waxam moom pour ñu bàyyi ko xel il faut mu bañ a comme ni ñu ko xamee il faut mu bañ a nekk hors la loi bu fekkee da wax bi dafa nekk hors la loi nan la koy bàyyee xel kenn du ko bàyyi xel. waaw waaw waaw am na droit ne par exemple mooy testament. mooy mooy suuf si waaw. tulus mooy ceer waaw léegi ceer bi donc ceer bi ci la mën def loolu bu ceer bi génne mën def loolu ah dernière volonté mais voilà dernière volonté. voilà loolu la voilà dernière volonté bi mën na am mooy bu dee testament la mais sous condition que mu dëppoo mais bu kenn jaay kër gi nag moom loolu du du du lu du kii moom mais mën nañ ko nañ ko jox kon cee ndax ci ci doom yi kooku mu jënd ko mais sauf que kooku di ko jënd warul dépendre aussi ci nit ki moo mag maanaam ki mag du du ki mag moo koy jënd. cependant am na benn affaire bu ma ta bàyyi xel mooy comme ni nga xamante ne way ah, lii kat. Euh, jël nañ ko nga xam nga ne kii ñëw pour defar miraas bi ci jëmmi boppam maanaam mooy ñëw am benn partie bu muy jël teg nee ne maa ko moom daal di commencé miraas mbir mi demee noonu tamit loolu lekk alalu jàmbur la ci caaxaan xam nga euh, benn affaire par contre mën na ne mooy ne man kat man maa leen di tëralal miraas bi cependant pour man ma def affaire bi def maanaam parce dafay am inventaire parce que loolu miraas dafa xaw a compliqué tuuti ci wàllu boobu. ma que il faut nga def inventaire alal li ñu ci ñu bàyyi ak bor yi ak testament yi def lépp ba pare xaaj mbir mi jox ko kenn ku ci nekk li mu moom loolu noonu bu ma ko bëggee def loolu daf may jëlal daf expertise la en fait ko voilà comptabilité la quoi ak expertise aussi léegi loolu noonu da ngeen ma ciy fay nangam loolu mën naa ne ñu xam liñ koy fay dès le départ suñ buggee ñu jël suñ buggu ñu bàyyi wut keneen mais munuñu nag. moom ci boppam mu ñëw commencé xool ci alal waa li ko ci neex ak yi nga xamante ne xëy na ñoom ñoo ci gën arrangé mu di ko jël ak yooyu am na beneen mbir tam bu mat a bàyyi xel ko lay day faral day faral di mën nay faral di dal euh, milieu milieu diini ci dal maanaam moom mooy comme par exemple tiir yi tiir ci alal waa ji la bokk dañ koy doon naa la dañ koy doon naa la tamit ak yére bu deewee ma maye yéeréer wala ñu saraxe ko lépp dañ koy doon mais dañ koy doon parce que alal la alal la lépp lu alal waaye dañ ko war a dañ ko war a doon wala ñu ñu maanaam daa war a dugg ci bor yi wala ñu doon ko waaw alors waaye moom yow kii moom moo ko boppay maye nit ma ko bokk maintenant tamit na am kenn ku ci nekk ne bon man léegi sama alal gis naa li ma sama ndono lii mais man maye naa sama wàll ci ndonole man par exemple boo leen séddalee ndonole ba pare man sama wàll may naa ko diw wala sama wàll may loolu ku ko neex ku mu neex def ko parce que àqu sa àqu la sa droit bu leen neexee gars yëpp daal ne bon ñun ah, xool nañ ba xool boo pa bi ah, amu fi woon daanaka dara euh, li mu amoon mooy kër gi bon nan ko may Moodu parce que Moodu moom mooy gox bi nangam nangam et cetera daal ko koy may loolu tam bu waaye bu boobaa bu ñu ko xasee ba rek bu ci kenn wëlbatiku gi naan naan ala culture paa bi na ba pare ñi nga xamante ne duñ doon ñoom seen yoon tekku ci maanaam ñoom tamit bokkuñu ci xëccoo bi ñoom war ñu fee ñëw di xëccoo ak di di tërali palaan non ni ma yeggee kër gi Thiel. waaw ni ko ah loolu lay dem waaw léegi mutation est-ce que dañ koy jël ci droit de mutation ndax dañ koy jël ci alal bi pour mën a muté kër waa ji ci ci ci mën muté kër wala déet. non mais yooyu moom après yooyu yi ñuy jubóo la rek parce que yooyu moom après yi ñuy jubóo la rek kan mooy jël parce que mënuñu ko jël ci alalu ci alalu paa bi ko may walla dem jël di comme xadis boobu non non non non non non foofu du tax du du euh, li ko wutale mooy fii faa bi moo maye fii nii euh, papa mooy Bachir papa noonu moom moo maye alors que foofu lañ ko tere. te te te te te te tere googu boo ko xoolee eh, tere gi du du du terewu ko tere xaram parce que su ko doon terewul tere xaram dafay wax ne dafay euh, euh, maanaam fi ñu koy teree tere xaram nag mooy bu nit ki demee ba mu nekk ne ci dernière phase bay waaj a dee foofu moom dañ koy tere tere xaram comme Seydina Abubakar radiyallahu anhu bi mu mayee kër gi Sayyidatu Aisha radiyallahu dem ba war a génn àdduna dafa ne ah, kër googu noonu jëlaat naa ko maanaam tool la benn tool mu ne jëlaat naa ko parce que jëfandikoo woo ko ko te mayoon na ko avant fii ah, Bashir radiyallahu dafa ñëw jël kër gi may ko Nu'man Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu bu ko jëlee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko mu ñëw ne ko dama bëggoon nga seedeel ma loolu mu ne ko est may nga yeneen ñu ngi def. yi xale yi ci def yëpp lu mel nii mu ne déedéet mu ne demal nga seedeloo ko keneen parce man duma seede tooñ demal nga seedeloo ko keneen maanaam li ko mu ne demal nga seedeloo ko keneen mooy wane ni quand même que mbir moomu du lu du lu du voilà du lu ne lu xaraam la danaan ko déedéet lool danga nut ba nga koy bàyyi euh, léegi le fait que mu bàyyi loo mu bàyyi ko ci situation boobu euh, euh, euh, maanaam lii li ko wutee li ko wutee bopp ak yow ak ñun situation bi ñu doon wax mooy fii paa bi ci boppam moom moo sànni kenn ci doomam yi may ko dara alors que c'est boroom àq yi ci seen bopp ñi nga xam ne ñooy doon ñoom ñoo ne sama àq maye naa ko hmm. loolu du benn. ah non ki ko dul may mooy kii doon ne ki ñuy doon kii kii non mais non am na droit may ko bi muy dund am na droit may ko bi muy dund lan mais ñeneen ñi mënuñu compter na ba alal la bu ma neexee ku ma neex waaw. Ah, man ni ma nekkee nii bu ma neexee nii. lu ma am mais ma may ko ku ma neex amul benn pourcentage. amul mais su ma neexee kay sama alal lépp bu ma neexee ma may lépp. voilà loolu mooy problème bi nag. Ah. xaar ci ñuy tere mooy bu demee bay waaja dee mu nga xamante ne jamono jii ñu ngi ci lalu dee woon mooy feebar bi médecin yi nee nañ dootul jógati. nangam nangam mu daal di jël alal bi may ko kenn loolu dañuy bañ loolu nag koo ak lañ foofu la munul mayee lu ëpp un tiers alalam munu ko ba pare munul may tamit koo xamante ne day doon loolu tax ñu Seydina Abubakar radiyallahu anhu daan ne kër ga ma la waxoon ne maanaam terrain boobu ma la joxoon terrain boobu dama koy jëlaat parce que moomatoo ko léegi parce que kooku boo doon tàmbali woon ko xam nga bu doon commencé na koo liggéey nii bu boobaa wala ku mu neex ba mën na jël benn kër voilà parce que tamit loolu dafay am mooy nit koo xam ne danaan par exemple man am naa samay doom am naa par exemple fukki doom fukki gis naa ni neuf yëpp ñoom ñëpp màgg nañ kii xale la moom amagul dara nangam nangam l'avenir est incertain pour moom ma may ko kër. kooku ku loolu amul benn mais loolu loolu amul problème li li li li li am mooy mu dem ba waaj a dee daal koy jël may ko ko kooku par contre loolu la ñu ter mi ngi mel ni rek ku dem ba waaj a dee parce que jabar bi dem ba mu leer ko ni ñu toll mi ngi waaj a mu daal di faj a jabar kooku jabar bi day doon malgré tout même bu dee parce dañuy dem ba pourcentage bi am am beneen taal am ay doom yu ndaw jël seen alal yëpp jox ko. non pas yëpp non non non non non non non mais non non non non non non xaaral xaaral xaaral xaaral xam nga dafa am loo xam te nit su ko defee dañuy gis ne lii injustice la boo xamante ne day waral ñu ñu mabal ñu mabal àtte bi. parce que yow li ngay wax nii yëpp moom mooy waaj moom day waaj a dee rek lenn la parce que yow li nga wax nii loolu la mooy waaj day waaj a dee rek alors que tey bu fekkee non non si yow li nga wax nii loolu la non non non non non non non non déedéet loolu moom loolu non non non loolu loolu xam nga loolu loolu moom da ngay dig ni amul droit bi loolu du mun ne. li mu nekk moom mooy ni mu nekkee euh, maanaam mooy nga xamante ne comme par exemple cas day way kenn ku ci nekk xam nga doon na affaire dafa am na mooy jabar yi tamit da nga war a yamale yamale boobu ñu war a yamale jabar yi ak doom yi aussi ah, ak doom yamale gi ñu leen yamale moo moo war a mbir moom maanaam moo wara a mooy mooy tax ba doo mun mayee noonu alal bi li ma mën maye li ma li ma mën li ma mën maye maanaam tey par exemple bu ma gisee benn ah kii day def na kenn ci doom yi nangam nangam wala ma ma ñëw par exemple parce que euh, par exemple dafay dafay euh, euh, par exemple fi muy liggéeyee wala fi muy jàng liggéey day sori nangam nangam ma jëndal ko oto mën naa ko jëndal oto parce que loolu mën naa ko